أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بعديم إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu lu bari tey rafetlu seenu teewaay ci diglu waxtaani diine yi nga xam ne moom lañuy def fii ci jumaay Daarul Muxti ci weer wu tedd wi comme ni ñu ko baaxoo defe rek incha allahu taala tey ñu ngi am ganu kilifa gu tedd goo xam ne mi ngi jóge Mbàkke mu di Sëriñ Sam Mbàkke Ndoka Sëriñ Sam Mbàkke Ndoka waa waajuram di sëriñ Mouhamadou Moustapha bito di sët ci Mamor Jaara kon sëriñ boobu tey moo ñu bëgg a def ta moo ñu bëgg a defal waxtaan wu am solo woo xam ne mooy demuk sëriñ bi ci géej gi defe naa nag ta taalibi bu ne loolu war na la yitteel war nga koo xam jullit bu ne it loolu war na la yitteel war nga koo xam ndax li tax sëriñ bi dem ci géej gi Euh, demam googu bu amutoon xëy na li ñuy taxawal nii tey muy lislaam ak di waxtaan ci diine loolu du mën am kon ñu waxtaan ci demuk sëñ bi ci géej gi lu am solo lay doon kon sëriñ Sam mu ñu tudd léegi mu war a def waxtaan wi muy sëriñ Sam Mbàkke Ndoka moom mi ngi tàmbalee jàng alquranul karim ci benn xarya benn dëkk bu ñuy wax caaween ku ñu wax sëriñ sëñ Fallu Saaw moo ko jàngal alxuraan wala tàmbali na faa jàng alxuraan gannaaw boobu jóge na fa demaat dëkk bu ñuy wax gasaan foofa la mottalee alxuraanam ku ñuy wax sëriñ maxtaar mariama si moo ko fa la mottalee alxuraanam ba am sahaada bu kawee boobu muy mokkal alxuraan wala bind ko loolu lépp sëriñ bi def na ko gannaaw boobu nag bi mu noppee ci téere bu tedd bu mag boobu muy alquranul karim nag ci la tàmbalee jàng xam-xam muy ni ñu ko aadoo fii ci Sénégal ci njàngum diine ci la dem ci sëriñ Bousso Ilimaan defe naa sëriñ Bousso Ilimaan it ñu bari xam nañ ko ci boroom xam-xam ci yoonu murit ci la bokkoon kon sëriñ bii sëriñ Bousso Ilimaan moomu jàngal na ko xam-xam waaye yemul foofa dafa daal di jógewaat dem ci boroom xam-xam bu mag boobu nga xam ne moo nekk moo nekkoon kër sëriñ bu Mbakke ñu di ko wax sëriñ Mouhamadou Habib Mbakke euh, ginnaaw ba la bi mu jógee ci sëriñ bu Bousso Ilimaan la dem ci sëriñ Mouhamadou Habib Mbakke dem foofa jànge fa alquran njëkk muy mottali euh, jàng fa xam-xamu diini yi war a jàng yépp njëkk muy jàng xam-xamu diini foofu ci sëriñ Mouhamadou Habib nag jaar na ci doomi sëriñ Mouhamadou Habib di ñuy wax sëriñ Moodu Moxtaar Mbakke ak Serigne Bara Mbacke ñoo ñëpp jàngal nañ ko waaye ki mu ki nga xam ne fa la fa la jànge li ëpp ci lim jàng mooy Serigne Momadou Abi Mbacke moom ñu tudd nga xam ne mooy borom xam-xam mag boobu. gannaaw ba nag Serigne euh, la la la noppee nag bi mu noppee ci njàngum diine moomu nag njàngum xam-xam bu am ci lim ci war a am lépp nag ci la yëngu ci wàllu jàng ak jàngale euh, ci la nekk ci peggu seex ak seex Salih Mbacke. di jàngale diine di jàngale alquranul karim jooju mu mu jàng kon ñi ngi ñaan mbokk yi ñu am ci ak teewlu ba man cee jariñu bu baax di ñaan sëriñ bi yàlla na ko yàlla defal tawféex ak gudd fan defal ko mbooleem jullit yi yépp def ko mbooleem mooy ñi ñuy dégg ñëpp kon rek duñu guddal dañuy bàyyi sëriñ bi rek mu soobu ci waxtaan wi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi fi daje noo ngi leen di nuyu tuuti daayira bi tudd muassasatul wafa bi xuquqil iman te ki ko jiite doon sëriñ Ahmadou Mbacke gannaaw bu jiite li nuyu bi Cheikh Mouhamadou Lamine mi nga xam ne moo fi nekkat Serigne Touba ci yoonu Mouride di di ci teg itam Cheikh Abdou Khafour Mbacke mi fi nekkal boroom saam ak Serigne Cheikh Khady Mbacke mi fi nekkal maam Thierno ak mboolem ñi ci seen gannaaw ñu ngi nuyu ñëpp ak mboolem ñi ci seen gannaaw di leen xamal ne waa daayira bii nekk fi ci Daaru Muuti te dara ñu lu xentu diine ak gëstu ko. di ko jëme ko xam-xam leen ñoo sàkku ci nun nu ñëw jàpp ci def ci waxtaan barkeelu ci xam na ñoom li ñu ñu woo aw yiw la lu baax la loo xam ne ku ci man war nga cee jéem nun sax noonu xam ne nun du ñu boroom xam-xam du ñu conférence waaye ku tollu ci jàng képp lañ dañuy jéem rek waaw di jàng ak jéem waaye nag buñ sàkkoo ci yow lu baax nga dem ba amoo yan dawukaay mënoo ñàkk fokk nga jëm kon nag ñu jéem fas yéene barkeelu luñ ci man noo ko dee fii nag ci Daaru Muxti Daaru ci jumaay maam Cerno Mbàkke ji fas yéene kon tàmbali waxtaan wi waxtaan wi itam niñ ko waxee léegi noo ko fas yéene demee tukki Sëriñ Tuubaa ci yoonu géej gi luñ ci man ci leeral ñu def ko incha allah te lépp tegu ci dëgg tegu ci yoon kon liñ njëkk wax mooy kan mooy Cheikh Ahmadul Xadim Cheikhul Ahmadul Xadim mi ñu waxtaane mooy doori Mamour Anta Sali ak Soxna Jaara Buso radiyallahu anha mi nga xam ne mi ngi feeñ ci Mbàkke ci atam amal sarhin junni at ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukki at at moomu la feeñ ci Mbàkke Bawol at moom mu fee bu ñu moom Cheikh Ahmadou Mbacke Cheikh Ahmadou Khadim foofu ñuy wax nga xam ne fii la ganee jamono ci kanam ñaari waajur yi tedd yooyu muy Mamour Anta Sali ak Soxna Jaara Buso Mamour Anta Sali mi waajuram mooy Mam Balla Ays Mam Balla Ays waajuram mooy Mam Maharam mi Momadou Xayri mi gën a sëy Mam Maharam te wàccoon Jolof kon askan wi ñu ñu gàttal noonu rek xam ne foofu la bokk fi mu feeñee mooy Mbacke ñu wax ne dund na li toll ak juróom-ñaar fukki at ak juróom ci li gën a siiw ñenn ñi di juróom-ñaar fukki ak ñaar kon ci diir boobu ci la liggéey liggéey bu rëy bi mu fi def kon ñu xam ne tukkeem boobu moom Serigne Touba dafa am ñaari sabab sabu sayir ak bu baatin sabu sayir bi mooy diggam ak tubaab bi loolu fi ñu tàmbalee dañ na wax ne fi mu tàmm fi njëkk njëkk tàmbali li ci njëkk mooy ku ñu wax ma abduloo te daa bind sàmbalaw bi moo ñëw ndar fekk benn fekk kenn ku jàppale ci waa kër sàmbalaw bi njaay mu yor tam tampon sàmbalaw bi mu àbb ko ko ne ko amal ma seet sàmba bi wala baax na wala déet ba mu jëlee mu isin ko def ci tampon ci aw këyit daal ne kii de moom baax na yéwén na këyit moomut tampon bi nag mu yóbbu ko bind ci ci bataaxal ci tur dañ ne léegi xam nga li mos di am mooy ba jamono xëy ba léegi xub samaan bu ma sa toog ci jamono bu sa jamono jeexee dañuy tekk garaar yi takkal keneen su ko defee sa jamono jeex boo léegi borom mu set na nga raxas jamono ñu jël ñu jël garaar yi takkal keneen Sëriñ Tuubaa nag xamal yent bi sallallahu alayhi ne moom bëggul loolu li bëgg moom mooy bu doon kiy fale di takkale garaat nga xam ne ndomboy tànk ndomboy ci loxoom lay ne mooy nasa lii wala se min yénn sao wa inni bi ma wa mab nga xam ne moom dafa jublu garaaw yi ñu ko takkal ëllëg ñu teg ko takkal keneen bëggul loolu dafa bëgg lépp ne ci loxoom moom mooy li mooy li mu junj ci genn xasida naan xuwa li si wajja li ma astahi min mulki lati ilay yantahi mooy nguur gi day ta ci loxoom ba dem ba yor garaaw yi di takkal di fale di folli loolu bi mu ko sàkkoo ak ak ak ci ñeneen nu mu leer laate zawba xaybati an allah arada an anal minhu jaha wa an akuna safen li xaw mi wa an akuna xaadim fi mi ba tey leer laatan bopp ne sababu tukkeem bi ñett ñett yi la wax ne moo ko waral mooy am na dara ji ko suñu borom diggoon joo xam ne ci géej gi dong la ko mën a liggéey fii la ko man a amee boobu mooy ci jëkk bi ko ñaareel mooy ëllëg mu ramm ay taalibeem bi ko ñetteel mooy mu nekk jëwriñ yonent bi sa alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa ko nee na ñett yi moo saab mu bëgg a tukki te loolu it mel na ni suñu boroom defal na ko ndax wax na ci xasida ñu ñu baax xaddim ne waa ba li xër war a sabaaxa fi man ahabbahum wa hum jamaa dem na ba yonent bi may na ko ëllëg mbooloo mi dañ taxaw bis pénc mu ram kon may ne la mu doon ñaan yàlla may na ko wàllu tukki bi itam wax nañ ne ci euh, am na am na am na ay jamono Sëriñ Basiru Mbàkke moo nekk li ci mën nu baax xadra radiyallahu anhu nee na am taalibe Sëriñ Tuubaa yi toog ab diir di waxtaan bañ toogee ba kenn des mu ne ko yow tudd mu ne ko ma fari Njaay mu ne ko ya kuy sa sëriñ mu ne ko Seex Ahmadu Xaadim mu ne ko ki tubaab yi yóbbu mu ne ko waaw sëriñum Njaasaan boobu ne ko yóbbu tubaab yi di bu sayr kepp la waaye la ko yóbbu dëgg-dëgg baatin la mooy dafa am maqaam mu yàlla doon jaay wàllu yi moo xam ne seet nañ ko kenn attanu ko kudul moom kenn mënu koo dégg ko la koy maye kenn attanu ko natt boobu mu yenu ko dem waaye dana di siwaat fii Sénégal ñibbi si dara du ko jot dara du ko jot loolu la ko xamal nekk bu ñëwee Sénégal yi kenn du xëccoo ko fi mën a xëccoo moom dara moo tax man Sénégal moo tax li ci gannaaw Sénégal laa xalaat waaye li ci biir Sénégal man man amu ci soxna xam naa ko yàlla dana ko teg ci loxoom te kenn du ci moom xam ne lu seere la ci loolu tey bi nga xam bi nga xamee ne kon léegi suñ ku ñu wax kii euh, Mor kan kii suñ Mor Lo kon sëriñ Mor Lo mi nekkoon itam seere woon na ci loolu ndax wax nañ ne moom wàllu yu mag la woo kiimaane woon woo xam ne bi keroog guddi gi nga xam ne sëñ bi yan na yan bi la xam le ne yan bañ tegoon ci ron aras góor gi àllañ di ko romb ndey jorek càmmooñ ku ñëw ne lii ñun la day jaay ne la koor du ko may julli du ko may sàkk sarax du ko may aj màkk mënu ko may loolu ñun la loolu waaye bu ñu waxee njëg bi rek nga wane gannaaw nee na keroog bi suñ tubaa jaayante ba ba yëkkati yeen ba la ne bii ba suñ tubaa yëkkati yeen bi góor ne yëpp xam ne attan na lim yenu kon nga xam ne wàll baytan gi moom am na kon noonu ñu kon lu mu doon sàkko ci suñu borom muy dara juju ko yàlla dikk ak bëgg ram aw aw taalibeem ak it bëgg nekk jëwriñ yent bi lii moo sam bëgg a tukki bi bi mu jaayantee bu mu doxantee bañ nangul ko ko ne ko ko nanguñ la waaye da nga daal di génn Touba ndax Touba yaa suñu borom aaral la ko te yàlla ak it euh, ndax ndax fii yaa ngi fekk fii yaa ngi tuubaa lu na naqar du la fekk ndax ñaan nga yàlla aar ko ndax waj xarimana xariman amina kum bi xifsi ka filan domina kon yaa ñaanoon suñu borom wattul la ko te loolu yàlla nangol la ko Tuubaa loolu fi naqaru du la fekk kon da ngay gën moo tax moo gën dem Mbàkke Bari ak it am benn sabab bu def muy suñ Moodu bu suñ Mahamadou Bousso nijaayam moom suñu borom xamal ko ne ko ku ma nangu ñaanam la te fekk mi ngi fi doo mën a dem ndax boo bëggee buñ la bëggee yóbbu bu ñaanee ma nangu na ñaanam te du nangu ko dem suñ sëñ bi jógee Tuubaa dem dem Mbàkke Bari Jolof diir bu sëñ Modou Bousso nijaayam nelaw mu ñëw jaal ko delluwaat la coow li daal tàmbali dama tubaab bi yëf yi daal tàmbali demee noonu kon ñun ñu tënk ko noonu kon gannaaw bu tubaab bi tàmbalee di coon mu jaar fii ñu waxoon léegi diggante ma Abdoulou ak boroom dara ak ak ma Abdoulou mi ak ak ak ak ak euh, gouverneur Melle ak Likeleer nga xam ne ñoom ci sayr dogal bi ci son loxo jaar bi nga xam ne dellu na baar Baari ni ko waxee ca Jolof ba toog gannaaw bu nijaayam si mbur bu su nelewee ba yëf yi tàmbali la ndawi borom ndar nag di ñëw niñ ko tàmbali diggam ak Sëriñ Tuubaa ci lu gudd a gudd ba waaye Sëriñ Tuubaa toog ba ndigal sunu borom ak jóge ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko am nga ndigal tukki mu door a génn fa seeni tukki boobu mi ngi Mbàkke Baari ci Jolof fa la jóge gannaaw bu ko yàlla ndigal yàlla accès ak yonent bi mu tàggoo njaboot gi dénk leen maam Cerno ñi nga xam ne gannaaw bu tukkee moo yoroon njaboot gi dara yàqul gannaaw ba nit ñi bis kon Serigne Touba bi tukki bi accès jox ko ndigalal génn mi ngi tolloo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru naa ko weeru diggu gàmm ci bisab gaaw la fi jóge fukki fan ak juróom-ñett daal di àgg jiwal jiw àgg jeewal kon ci bëccëg boobu ba mu àggee jéewal it fa la dajeeg ndaw yi borom Ndar tubaab bi ak euh, mbooloo ma soldat yi nga xam ne tey gouverneur euh, gouverneur Leclerc moo leen bi ne ko Leclerc mu ne ko Louga moo leen jiite fa la naan aye siminillah inda jiwali lii sa isnaadituhu liqaayi liqaayi jiwali loo ni day muqinan bi yaawali billahi faraq faraqtu nasara jiwali wa xayruhu qatxan bila tanaawuli kon mu xam ne nee yàlla naagaloon na iblis bi nga iblis fa jeewal bi nga xam ne woonaa na ko yaa wali mooy li mu doon li ko suñu borom joxoon digal mu doon ko sikkal mu indi wali yow ladi nazalal ki tax wooyu tala saalihin mu ne yàlla mi xam ne far na lépp lu nor lor ju ma waroon a dar dal te daje boobu ma daje tubaab bi ci jeewal yàlla moomee laay woo te moom laay wóolu moom laay ñaan lu ma koy ñaan ci kat na yàllaa teqale ko tubaab bi tubaab yi nekk jiwal ak ñu dul ñoom ci lu may def benn saw xanaa suñu borom ci coobareem moo ma dimbale bopp ma jàppale ma boppam kon jéewal foofee fa la daje tubaab bi suñu borom jox ko ndigalal mu julli fa waxtu yi juróom fa la jullee kon ba mu fa tisbaar ak takkusaan ak timis ak kee ba xëy suba julli fa suba julli na fa juróomi waxtu yi kiimaa nit am na fa ndax wax nañ ne sëriñ bi biñ àggee foofa ndox mi jàpp ndoxam jàpp kaayam dafa jeexoon amul ndox moom jàppe nee na ñu jaaxale lool ñis tuuti ñu gis jëmm joo xam ne xamuñu ko xamuñu askanam xamuñu làngam xamuñu la mu ñëw lëba lëba wax luñ xamul nee na ñu tàllal ko defukaay mu sotti ko ba mu fees baagam ndox sëriñ Tuubaa daal di jàpp jox ñi ci def ñu màndalu ñu naan ba tey xamuñ nu mu tudd ak kum fu mu jógee wax nañ ni tubaab yi ba leen sëriñ bi waxee ne suñu borom damaa jox leen ma julli fii waxtu yu juróom ci jéewal gi dañ koo xamal ne ko dañ ko dañ ko bëgg jàpp ni comme kuñ gëstu kuñ jàpp ne ko loolu du am daal di bëgg génne seeni seeni seeni fetal bëgg sox bëgg a taal waaye ne bi suñ tubaan allahu akbar rek lañ ne daara ñoom ñëpp jaaxaan di xaran ba fajar ba suñ bi def julli julli na fajar ba noppi ba war a fasam bay dem Cheikh Ibrahima Fall moo leen fëgg ne leen suñ Bàmba dem bu yàgg ngeen biddanti xaran fi kon Sëriñ Tuubaa mi ngi mi ngi fi xëyee kon dibéer kon sobëg dibéer ci jéewal googu di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru safar ma nga yend ci kokki kokki googu mu yend fa la tàmbalee am na ñi nga xam ne ñoom yàlla boole na ko ñoom ñu di ko aar ba tukki ba ni dem ba ñibbisi kokki googu ba julli gee jóge fa wuti Louga Sëriñ Tuubaa ma nga àgg Louga laata ñuy julli fajar ba mu demee ba Louga fa la yendu xam nga kon muy muy bisu altine di ñaar fukki fan weeru safar Louga googee la ko yendu ba julli tàkk ba julli tàkkusaan ba julli tàkkusaan nag lu dara war ci saxaar jëm dara foofee la naan alamani rahmani fi safina bi anni qadimu fil madina subhana man fil barri wal bahri maha ajra jawari kullan jamaa subhana man li jada bis safina fi qimati li sahibil madina kon ñu naan sunu borom moo ma xamal ci biir gaal gi ne man maa jëriñ yéen bi ko war a liggéey ki maa liggéey borom Madina te di wax di sàbbal mu ne tudd sell ak suñu borom mi nga xam ne mooy dawal gaa lépp luy daw ci ci kaw jéeri ak géej moo koy dawal ci moom sëriñ moom suñu borom di sant suñu borom mi di sàbbali suñu borom mi nga xam ne moo ko may gaal go mën a yéeg ba tukki dem liggéeyal yéen bi sallallahu alayhi kon sëriñ subaa ci altine ñaar fukki fan ci takkusaan ci weeru safar la jóge Louga wuti Ndar ci saxaar na nga àgg ndar laata jël ci so bisu altine bi di ñaar fukki fan ci weer woowu ba mu àggee moo ne eh, ndar it ba mu agsee wax nafaale xëyri la xablu fi ndari bi li bat ndi usóori usóori kadar yi leen na bi wajjatu xablu fi ndari maa qad kafaani al ibaat al kadar yi ko dëll si ma isaati ndari xaw xaw xóodal ak kërami mujj di xadari nee na moo ma dàqal ca ndar ci daraje waa ahlu badar mbooleem samay ndax nax leen jubale naa ci yenente bi ca ndar loo xam ne ci la ma suñu borom fegale mbooleem samay noonu ak mbooleem nax-nax yépp nee na jubag yàlla mi nga xam ne moo faral ba lépp lu ma war a naqari ndar loolu mooy jubag mooy jub mooy jubag suñu borom ma gën a yàlla mi nga mooy dawal dogal bi kon Serigne Touba mi ngi sax ndar sax na fukki fan yi def ci weeru màggal weeru diggu gàmm ak mboolem weeru gàmm it dudd benn bis ay kiima ay karaama it am na ko def ko fi ci ndar bokk na te mooy bureau ba moo góor gouverneur Merle Serigne Touba ba bañ ko signé la xam nga dafa bind wala axat la bind def ko mooy ni signature am neen ne sax ab tibbab suuf ci suuf boo ko ne ko fii ba ba ma ba ma ko maa ko yilif te lu mu fi santaane danañ ko def Serigne Touba tibb na tibbab suuf ci suuf dóor ci saabal ji ne ko lii ñaata fepp la borom daal di lox suñ tubaa ne ko waxoo dëgg li yàlla mi ko bind xam ne ñaata fépp la kon moomoo ndar bañ laajee sëriñ bi sëriñ bi xamal leen ne leen man nangu nguur kenn ku dul yàlla laa du nangu yàlla benn buur laa xam te muy yàlla alxuraan laa nangu muy wax muy waxi dëgg muy muy muy muy muy wax yàlla muy waxi dëgg yint bi sallallahu alayhi wasallam mooy ndawal yàlla tubaab yi ne ko ba la ñu tàggoog yow wax ji da ci jóge ba ñu tàggu yow da nga waxaa leen lu bokkut lii juróba it da xam nga léegi dañoo dajale juróom-ñett fukki sëriñ ak ñett juróom-ñett fukki sëriñ ak ñett lañ dajale woon tànn ñeent ñi leen gën a jaaxal wala ñi gën a kii ki ci jëkk mooy bi ngeen dajee ñoom ñëpp nag dañoo génne ab ab bindukaay ak ab carnet ne kenn ku ne nga signé fii ànd tubaab bi ci li mu bëgg donte lu neexul yàlla la ñeent ñëpp ànd nga xam dañ koy signé duñu leen ci wax faari ko bind signé ko muy juróom-ñett fukki sëriñ ak ñett la woon ñu ñeent ñeent ñi ki ci ji ba ki ci jëkk mooy sëriñ Mankata Ibrahima Alqaadi moom lañ jox na bi ne ko am signé fii ci liñ bëgg fekk am na gaynde guñ xiifal goo xam ne moom it dañoo bëgg ku bañ ñu boole laa gaynde gi ba mu bañee signé ñu daal koy jébbal gaynde gi gaynde gi daal koy lekk ci saafu ñaar ñu teg ca sëriñ Mouhamadou Amina Tiyele ñu signé loo ko tubaab yi mu bañ ko ci saafu ñu teg ca Serigne Dame Lo Serigne euh, Serigne Dame Lo nga xam ne mu ngi nekkam euh, mbokkam euh, ku ñu naan Balla Ñoŋet Balla Ñoŋet Serigne Dame Lo moom it ñu ne ko signal mu bañ moom it ñu jëbal ko gaynde mu lekk ko muy ñett mu des sëñ bu mag bi mooy leen ñeenteel moo war a bambaay war a kaat ci tubaab yi léegi ñu ñu ñu jox sëñ tubaab karne bi ni ko bindal sëñ bi bañ ñu ñu ñu jëbal ko gaynde gi gaynde ki mel ni am xar ñu waaf ci wetam nee na gaynde ki waaf mel ni xar mel ni koy màggal moo tax Sëriñ Tuubaa bind ne fustu bi axdi zamani bi axdi zamani laa takk sudu silaatwa wali laanal asadu texe naa ci jël njëg goo xam ne lamb mukk ma sëriñ du lamb te gaynde nooyal na ma man Sëriñ Tuubaa mel ni am xar ci sama kanam ci la bindee ne wala lainu li siwaan yaali waqaabatil xukkaamu kal aqyaali iblis da dina wan ma gannaaw daw jëm ci lu sama njaboot gouverneur yi ñoom jéem ak kàngam ñëpp perte nañ li waxaan moom Serigne Touba ne xarab man naa azaqumul illa sala ko shukri ya jamil na tubaab bi ñi ma doon jéem a gémmal bëgg nëbb sama mbir ma jéem a lor nañ kenn déggatu leen te man sa borom mi ngi yëkkati mi ngi ma yëkkati tey rek sama mbir di gën a jëm kaw kon suñu borom yow laay sant dellu waxaat moom Serigne Touba ne mad ilillahu sirran yadfa'u mustarrajun qaani xijahul midfa'u yàlla jox na moom mbóot moo xam ne képp koo xam ne jàpp nga kënu mën na kënu mën mën na ci man dara wala fettal tarjumaan tarjumaanam ndax na ko dellu waxaat moom Serigne Touba ne taabat qulub man aradu nasri wa qaab man qabla aradu asri nee na ñi ma bëggoon dimbale jëmb ca ndar seen xol sedd na waaye ñu ma gawoon ñetti fan bëgg ma ak set sàkk sàkkal pexe sedd nuñu may def perte na te liñ bëggoon ndax léegi dañoo wax ne ñetti fan yooyu léegi liñ ci jubloon booba ñu seet ba xam ndax moom sëriñ bi dañuy faat ba kanam am ñu ne leen lu lu mënta nekk ndax amuñu lay ñu ne léegi nañ seet ndax dañ koy eh, téye dootu génn li man maanaam peni ba tey bind na fii ne moom sëriñ tubaa rab lee duur ma yaali man xaybal amir kala xayaali fekk dañ noon dañuy génne sëñ bi te booba tubaab bi da cee dellu ne bëggutumaa dégg turu Tuubaa lépp lu ñuy tudd jëm ci yoonu murit lépp ñu bëgg mu fay ñu ne tur Tuubaa mu ko déggati léegi Sëriñ Tuubaa bind fii ne rado lee di yore ma yàlla yi mën na xa yobal am lika laq yàlla suñu borom samay kër delloo si si ga yàlla mi fàddul ba ma duñ jéemal ba kenn déggatu ko ni kàngam ak ko jàppale ñëpp loolu am na ci firnde ndax sëriñ bi muy dem boobu yoonu murit téeméeri junni yi tuuti la topp te bu ko xal xay neexuta wañ ay millions yu bare bare bare léegi booba bi ko yëpp moom sëriñ bi kër Touba gi Touba bi ne bu nga ko déggati bëggatul dégg tur Touba tey foo dem fekk fa kër Sëriñ Touba ci biir réew ak ci bitim réew kenn mënut a wàññi kër yi kon bu ne yàlla delloo si samay kër delloo si njaboot ga yàlla mi fàllu ba man jéem a kenn déggatuma lépp lu ñëpp teg bët la ñëpp mën nañ koo teg ñëpp mën nañ mën nañ ko waat kon ñett mbir yooyu bi ko xoolee lañ mujj saxal mooy génne ko réew mi ci diggante boobu yi mi ngi doon taal xasida ku ñuy wax asirumaal abrari asirumaal abrari moom mi mu mu nga xam ne léegi Sëriñ Tuubaa mi ko doon way ci biir ci ci ci buñ ko toppee moom xese bu gudd la waaye ci gàttal ku ñuy wax Moodu Njaay Maabe Sëriñ Tuubaa ko ca mokkaloon way wu jëkk bi muy asirumaal abrari yi ne asiru waxoon na hida an ni ne ko na ko mokkal danaa la fekkaat ndar te te dara doo la jot ñu bokk gisawaat loolu la ne ko mokk mokkal la ko ne ko léegi dañ dajawaat fii ndar ma fi dox faatu diggante bi dara doo la jot loolu dem nañ ba ci bët ci ne lu mu wax rek teg bët luñ mën a waat bi sax na ndar ko waxee fukki fan yi des ci weeru màggal weeru mag yo diggu gàmm amaat ci weeru gàmm ba mu des benn fan mu jóge fa jëm Ndakaaru nag kon Serigne Touba te léegi bi nga xamee ne biroom ndaw bi jàll na te lañ bëggoon amuñu ko ñu saxal bëgg génn gi lañ ko jëlee foofu jàllale ko Dakar ba mu jëmee Dakar lii la fa wax nafaala xëy na fi Dakar wala azal li jërëfu makkaaru biir alxamis lañ ko ci ci mujj ci weeru gàmm lañ ko jël nag mu ne yàlla dàqal na ma fi Dakar jëpp jor lépp jëpp lor joo xam ne ñu ma doon fexeel ñu ngi ko doon tëral di ma ko jéemal suñu borom dàq na ko mu sori ma mucc ci te li mun taxaa wajjeetu fi Dakar madhan bii faraxanil makkaaru foofu yi laa jubale jëmee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg woo xam ne képp ku ma doon jëme fexel te la teqali koog man eh, tansir man min ni lawal azkaaru maallasi waxaa fi ndakaaru nee na ci nee na wàcc alquran suñu borom ji nga xam ne lépp moom moom laay sama lépp ci moom la jëm samay sikkar moom laay tudd su ma lépp ci moom la jëm moom faral lépp lu waroon a xew ci ndakaaru ci lu dul noonu bokkoon ci li gën a ñaaw ci lu ko def ndakaaru muy benn néeg bu lëndëm bu xat boo xam ne dañ fa def ay paaka ak i ak ak ak rebb samp ko ba mu dugg ci néeg xaju ci dañ ko doon jéem a jañax sëriñ bi wax na ne benn tànk bu mu njëkk a teg ci biir néeg boobu rek rëbb gi daa jar dem ci tànk ba sar kaw keroog neen li génn ci moom ci deret ak ci ay dojanam ci jàppukaay bi waaye nee na saalituma de saalituma de ndax xam nga tukki bi dañ cee sartoon ne suñu borom da ko ci sartaloon ne léegi ak rëccu duñ nangu wonk bu amee ñu xàcc duñ nangu xalaate xol duñ nangu rëcc xol du nangu nga xàmmee mu xàmmee la nga xam ne moom la nekkoon laata muy dem ci géej gi ci mbooloo mi ci gannaawam ak wéetaay bi lépp lu ci am rek xàcc da ci daldi dugg kon ci néeg boobu xasaw lool ñu def fa xeeta lor ak ni mu demee waaye ànd ak a wàkkul ak ak dogg ba sunu borom dimbale ko mu génn ci néegu mucc dara jotu ko ca ca la naan ida zakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa tasbita xaaru ila jihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba anil maahi mu ne fàttali ko nii boobee rek xelam na ci jihaar ndax lu ñaaw loolee bokk na ci ba tey lañ ko fa def ci Dakar ci ci doy waar muy nag wuñ ko boole lool mbedd mu xat moo xam ne buñ ko fa mbedd mu xat lañ lañ seet yóbbu ci sëñ bi seet aw nag wu doy waar woo xam ne wii nag wi du mën a jàdd fenn ndax xataay mbedd dañu ko mën a jàdd fenn ñi ci Sëriñ Tuubaa nag yi mi ngi ci ex ex bi may jub dafa mel ni lu yori laaf waaye bu ñëwee ba jub ma nee na léegi dafa mel ni léegi dafa lay tim ma leelu ma fenn daal di jàll ba tey am na ci naar yi ku ko laaj moom Sëriñ Tuubaa sax ne kon nag woowu fu mu moom nu mbiram nu mujj dëgg-dëgg sëriñ bi ne leen nag woowee daal bi mu jógee jëm si Sëriñ Tuubaa tubaa Tuubaa ji ko ci xalimam wala baaraam mu suturu ci jaww ji ba léegi tubaab yi tënewuñ la ci kenn xamul mujj kon ba tey ndakaaru dañ na fa coono yu métti ba jànkuwante fa ba yàlla dogal euh, waxtu suñu borom jox ko ndigal su ko defee moom moom moo war a dem ci géej gi waaye lépp ci loxo tubaab yi lay jaar léegi ñu daal di wax ne kon sëñ bi dañ ko war a génn réew mi waaye lépp ne fekkan mu doon dogal bu jógee ci yàlla waaye ci sabab si ñoom ci saayir ci ñoom lay ñoom la jaar pour sëñ bi ma ngay jógee Dakar jëm ci géej gi mu yéeg ci géej gi lii la wax xalama ni rahman bis sabina benn ñaqadi musil madina li man taxaw wajjatu fi sabina xam ne sanaa yaxlu fi madina ba jeex nga xam ne kon léegi sëriñ bi bi muy bi mu dem ci géej gi nee na suñu borom mu xamaloon na ma ci biir géej gi ne ma maa war a liggéeyal yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne maa jëriñ na dama ko war a liggéeyal te bi muy demit moom sëriñ Tuubaa laata gaal gi deq wax na Seex Ibrahima Faar radiyallahu anhu ak sëriñ Madu Bëggee ne leen damaa taxaw ci liggéey boo xam ne bii dara mënta yéwén ci sama mbir ak mbir taalibe lu di bi tukki bi képp ci la lépp di baax waaye na nga xam li ma bàyyi gannaaw matt matt du ci damm dara du ci yàqu danaa des si waat dara du ma jot loolu sëñ Tuubaa tàggatu suñu ma du bëggee si xam rek xamal nañu loolu daal dugg ci gaal bi ba mu duggee ci gaal bi nee dañ ko dugal ci benn néeg boo xam ne bii bu neex a jaamu yàlla la suñu Tuubaa nekk fa di liggéey yonent bi ñu dem ba mu yàgg ñu ko ci bu ci beneen néeg boo xam ne bu doy waar boo xam ndox ma dafay fadd kenn mënu faa nekk gaal gi daal gaal gi paani su la dem tubaab yi jéem jéem jéem jéem gaal gi mënut a dem ñu delluwaat sëriñ tubaab mu ne woon gaal gi door a baaxaat mu nekk foofu di liggéeyante bi ba tey ci biir gaal gi sëriñ tubaab bi waxtu julli bi agsee tubaab yi ne ko yow de soo jullee ci gaal gi da nu tooñ soo jullit it da tooñ sa boroom te waxoon nga ne doo tooñ sa borom doo tooñ sa morom sëriñ tubaab tàmbali di jàpp tubaab yi jigéen ñëw di ko jëm a yàqal bëgg koo yàqal mu daldi jël ab deram sànni ko ci géej gi kàbbar di julli gaal gi dox der bi di dox tool tolloo gaal bi ba jullee matee mu daal delluwaat ci biir gaal bi ànd ak ndam ak mbégte mu mat ci loolu li Sëriñ naan alimatul ahda wa hindal mughriqat bi anni habdun munilul ghariqat akramun akramu hindal mughriqat bi xayril makrin bil munna wal qariqat ñu nag noonu xam ne fa gaawee ci géejee labale man maay jaamu suñu borom bi amal ay xar baax yàlla mi terle ter na ma fa gaawee fa géejee labale ne man ci samay mbëbët ak samay xéwal ci lu benn mel pexe du ci am yàlla waxal xibaariti hindal jiwaari munsaat jiwa xibaariti hindal jiwaari munsaat munsaat san xayaati an jami sayiat an ibadati hindal sa aat san xayaati an jami sayiat te sama jaamu yàlla fagaat yooyee ñoo nga sama dund ci lépp li xeeti ñawte fi del waxaat ne ma dalil anwaare na zulumaat wa zaliman kabani sanamaat suñu borom dafa nam ay leer foofee ci fa lëndëm yooyee fa cooñkat yooyee suñu borom dafa nam ak leer goo xam ne man ca jaar di ca nit di ci dox xam fi may teg sama tànk mu dem ba ak Conakry lii la fa wax برأني الله لدى كناكري من كل جانب إلى المناكر أكرمني الله لدى كناكري بما كفاني جملة المناكر لمتبع, لمتبع مدحي لدى كناكري كما حداني بلا مناكر leen suñ borom dañu ne ci Conakry lépp luy bijji jëm ci lu baaxul luñ sib loo xam ne yàlla gërëmu ko yàlla tere na ma fu Conakry googee ci loo xam ne ci laa fekk mboolem yi ñu fakk yu sib yu bañ yi ba tey yent bi tagg naa ko fa ci Conakry kem ni a ma yent bi ci lu du lenn naqar yàlla di ma jege fenn mu jóge fa jàll garam basaa garam basaa it waxam na fa ne ba mu fa tollu asabanillahu fi garam basaa xablu mu bari si fa ñaqal basaa hadani lati aduwi habasa an ibmati bari fi garam basaa ila sa annahu yaqin xal basaa fi aami jeesi sin la daa garam basaa ba tey ne sunu borom foofu ci garam basaa la ma sunu borom dàqal ki doon jéemalee toog man mu suturlu gis demu aw yoonam ko sama noon nee sunu borom téyel na ma ko ba mënutuma yàqal ci dara yonent bi ma xam ne ma laa doon tagg nee na sama noonu dàq nañ ko jëmee ci kuddul man ci garam basa ci atam jëssi si ci kàttanu sunu borom tabaraka taala mu de jaar fa jàll daaw mi daawu mi daaw mi bopp egsi la ne daani rahimu inda daawu mi loolu bi ma xam na andi tasaawu mi akramu akramu inda inda daawu mi bima bi bima xanitu bima bi xanitu an tasaawu mi ax naa ni mu xon ñi an tasaawu mi bii wa bil muxtaari an daawu kon boobu ma fi tellee la sunu borom defal na ko fa naaw mu buggee loxante la doyloo wala muy def lépp lépp yàlla jox ko lu ko doy loo xam soxla kenn ku dul yàlla du ñaan kenn ku dul ci loxam kenn ku dul yàlla ba mu jeex kon limbar wiil mu daal àgg limbar wiil fala suñ tubaab di bind ne yesada bi mun naa la daal limbar wali la daal limbar wali man xaat li ma xaabaan kullu wali illee xaadama saha kullu wali ma di xari xalq xayral xalq fii limbar wali nee na suñu borom jàpp ne ma samay mébét yépp fa limbar wali yàlla mi xam moom fabat womatal loo xam ne fàdd na wali fépp wàlli wenn wàlli mësu mënu mësu ko am du ko am yàlla womatal ma lépp loolu sopp lépp loo xam ne wàlli yépp bëgg nañ ko ci limbar wil googu ci maa ko amee ci tagg yent bi sallallahu alayhi wasallam delu waxaan nafa ni naafiu fii limbar wali bi maa bi yax yi bare suñu borom foofu la ma defee njëriñ yoo xam ñëpp wàlli yépp nañu ma ci kon limbar googu mu nekkoon moom Serigne Touba nga xam ne ci lañ ko wàcc njëkk a wàcc moom àggee gaboo dafa wax ne ba mu fa àggee barab bi ko wàccee te ay armel la muy leen yuuxu ñi fi nekk ak seeni jooy xatal nañ ma mënuma fene mu génn moom Sëriñ Tuubaa dem ci wenn tund di fa tubaab bi fekk ko fi ne ko fii nga nekk waxtu sàngam kum fi fekk mu fekk dana def doom dana def doom too jotee ñëwal ay soldaar bëgg ñu fekk ko fa tiire ko mu ñëw fekk Sëriñ Tuubaa di julli mbooloo mu doy kiimaane wër ko muy ahlu badar di malaayka di malaayka yi nee na ba ñëwee mu tiim tiim ko mu war ko muy julli moom sëñ bi ba mu sëlmalee ki jiite arme bi ne ko ñii moom ñax naa leen fi indi mu leen ah maa fi tax a dikk de ñu ne ko xam nañu as gor nga loo ne danga ko def danga ko def loo ne doo ko def noo bëgg nga wax ne yow doo doo doo jiyaar ak nun mukk Sëriñ Tuubaa ne man surgaab jàmbur laa fu may xëy tey ab surga nag xamul fu mu fu muy xëy tey la xam waaye fu mu fu muy xëy ëllëg waaye fu mu fi mu toll digalaguñ ma jaar kon moo tax mu ma ma quyulihim ilaa saaro ilaa nasrina qad saaro ma quyulihim xaaba fida minhu xam ne kon nee na bi ñu gisee tuba tuba bi ñu gisee ahlu badar rek lañ daal di tiit daal di jéem a jàmmoo ak sëñ tuba xam ne gis nañ luñ ñemewut kon nekk na foofu lim limbar wi ab diir ñu doon ko jàll jàll lambar na lambar na ni digg moom ak ak limbar wi wax nañ ne mën na ñaar téeméer kilomètre ak ñeent fukk ak juróom-benn te lépp ndox lay doon loo ca wala gaal képp la mën a yóbbu foofee la nit ñi tudd wax galwaa dëkk nekke Serigne Touba daj fa ci ay coono ak i balaa ak i tiis loo xam ne nee na xalima du ko bind làmmiñ du ko tudd foofale naa lu du génn ak ruub dañ naa ko ma Serigne Touba am na fa juróomi at. mbir mu metti ma tax taraayu yëf yi tax na baatab lambara doo ko gis ci xasida galwaa nit ñi fa dëkk lay tudd doo gis genn xasida baatab lambara ñi dëkk dëkkalee wax moo tax nee na foofee nag moom Sëriñ Tuubaa fa la àgg ci yàlla lillahi qad wasatu hinda galwa wasani amay juru balwa ci yàlla la àgg ci galwaa te ñoo nga ne ma ci lépp luy bijji musiba shaqala sheytaan hinda galwa kaw ni xadduman kafani balwa te tis na ci seytaan loolu fa galwaa nekk gu ma nekk jëriñ jëwriñ ni ne moom fegal musiba soma soma satihin inda galwa ba'da jihadi wa firaax albalwa mawti wa shakki wal adda wal balwa ani nafa law inda galwa ne bind naa ci bisab gaaw ci galwa gannaaw sama jeer ak sama teqali ko balwaay mu musiba yi sama dee ak sama sikki saak ak sama lor ak sama balaa lépp suñu borom dàq na ko fa galwa ci juróomi at yooyu mu am ci euh, galwa ci lambar ci lim ci lambar na googu demoon na ba kenn xamul ci mbiri sëñ bi dara tubaab yi bind na tubaab yi mun ñu bind sëñ bi nopp noppalu ne booy boo ñu lijjati gannaawam bataaxal dematut di dikkut muri tàmbali di gëlëm di jaaxle ba ci maam Cerno mu ñu fi bàyyi yoonam mboolem taalibe yëpp jaaxle kenn ku ci ndax juróomi ànd yoo xam ne xamatuñ ci dara ci sëñ Tuubaa la tax bataaxal du bataaxal tubaab yi faral wax ne sëñ bi noppalu na wax nañ ne léegi ku ñu wax Seexu Abdou Khadir Lo moo moo moo moo dem ci ku ñu wax sëñ Mor Lo muy nekkoon Cees ñëpp xamoon ne wàllu yu mag la woon ne daal dañoo jaaxle ndax dañoo yëg ne sëñ bi tubaab yi ne noppalu te juróomi at kenn ci moom dara te xamuñ ci dara bindatul bataaxal bataaxal dematu dikkatul bataaxal dematu sëñ Mor Lo ne ko man de dig demuma ci pays suñu borom ba ci diwaan waaye ba ma fay mujj lañ signé mooy fii ak weer dana ñibbisi fii weer dana ñibbisi waaye loolu man du ma fekk moom it loolee mu wax noon noonu ma ko wax na la demee bañ ci teg weer lañ suñu tubaab ñibbisi kon sëriñ bi foofu la nekk ci làmbar na ci nekkin woowu ñeen tubaab yi daanaka woo mu jógee làmbar na googu di wut ci dëkk bu ñuy wax ñole diggam ak làmbar na téeméeri kilomètre ak fanweer ak juróom benn foofee la Samori Touré faatoo moom sëriñ Tuubaa nee na maa ko taxaw jullee ko jébbal ko borom mu nekk foofa nekk fa ab diir gannaaw gi tubaab yi bëgg feneen fu gën a tar fu gën a métti ñu ne dañ ko jàllale maa yombaa bu mu egsee maa yombaa kon faloon wax maanaam qalbi wa alal janba lakk suur wa ridwaanu minni wa shahidi raqibun atidun fii jazirati ma yomba neen suñ borom dàqal na ma yom maa yomba googu lépp lu naqaree sama xol te kawee na sama wàll suñu borom laay sant moom laay gërëm te ñi may seere mooy naqare xatit ci dunam maa yomba dund la boo xam ne di ko mag limbaruil gëm njëkkoon a wàcc man na juróom-ñaar téeméeri kilomètre ak ñaar fukk juróom benn foofee nag la ay mandi ak àll na yoo ba tey loo xam ne lépp ndox la loo ca wala gaal rek la mën a yóbbu boobu dun boobu moo ëpp ay jafe-jafe ak yi coono ci fudul moom ëpp ay lor dun bu ñuy wax wiir wiir foofa la nekk wiir wiir diggam ak Mayomba ak mi ngi nekk diggante Mayomba ak Kabinda lu le ma sa jaaxal su ko fa yóbbu ñoom tubaab yi dootu def ci ñoom dootu ko teg bët Sëriñ Tuubaa nee na ñu ma ko wàccee la ma jëkk a def mooy dafay daal di julli julli xayit wàññi julli julli ñaar rakk bépp julli bu ñu indi tam faatoo Sëriñ Tuubaa ñaanal ko Sëriñ Tuubaa julli fa tisbaar julli fa takkusaan julli fa timis waaye diggante bi wax ko fi benn baat saa yi sëlmale kabbara ba jant bi sooyee la daaba yi ci biir géej gi yi loore tàmbali yi boom yi tàmbali génn ci ndox mi ci di biir yi di génn ci diggante garab yi yi di génn ci biir ndox mi sambala bi moom ba mu gisee lu mu xamul rek la yuuxu ba gémmiñam sës tiit wanne sañu soo gaawut ndeg metti lekk ma Sëriñ Tuubaa ne ko loo bëgg mu ne ko man kay li ma wax bëgg wax naa la ko mooy booy boo nga gaaw xet li lu ko may rab yi dañ ma fàdd Sëriñ Tuubaa ne ko fii de moo ne ba barab bu féex ba neex a jaamoo yàlla la mu ne ko su ma fanaanee fii faatu de moo fanaanee fii rab yi rey ma booy boo nga gaaw xet li ma Sëriñ Tuubaa ko ba mu ko ba mu ñëwee ba ci sëñ bi sëriñ bi sëriñ bi ne ko dajale bagage yi te ko ci sa gannaaw te bootu ci man mu dajale bagage yi takk ci gannaaw bootu ci sëñ Tuubaa sëriñ bi nee na ko na nga gëm bul xool mu dégg am riir bëgg dañ ko pëlum doon mu xool benn bët bi am nañu moo tax benn bët gisatu mu daal di silmaxa waaye riir mi ñu ne gàtt gàtt bu muy xippi rek fekk nañu ñu dellusiwaat tefesu bër maa yomb ba agsi fañ leen jële woon nee na tubaab bi leen yóbbuwoon ay fan fan la am ci yoon wi la am na ay fan fan door a desi ba ñu ne ko sëñ bi nga yóbbuwoon ñëwaat na ba nga àggee la ñëw nam def mooy dafa daal di jël fetal dugal ko ci gémmiñam teq ko daal di xaru faatu foofu la Sëriñ Tuubaa naan wa man yulqini fi bari rawman li xurbati falin ilay rawdu fi kulli ayrin neen képp koo xam ne kii mi ngi may sànni ci géej ngir bëgg sama tumaraake ak sama lap sul borom mooma tàggate dun yépp ak géej yépp waxaan wa man yulqini lil jahdi fil bari daqilan faqad daani fil bari mu joodul mukarrim képp ku ma sànni ci géej ngir wedd ci géej gi ngir bañ ma bëgg ma lap tabek suñu borom di ma ci géej gi nga xam ne géej mënu maa labal dafa dellu waxaat ne axaasini xannaani min kay di man xala wa saraka naari xili lii baxaru maa yomba ne na ba tey suñu borom mi yërëmaa kon bi xettali na ma ci pexam ñi ma bañoon ñëpp mujj ne bëru maa yomba neex ci man sedd guy ni sawar a maam sunu Ibrahima ba ko suñu borom serale ba tey mi ngi waxaat moom sëriñ Tuubaa di waxaat ci géej gi li lies xat bi kow abdu man yaxbiru zanba wa kadi kow ni xaddimal Mustafa baxara maa yomba fukun aya baxru waxid laatu taala an kasbi akrim bi rabba fa kun dabtirabin musbiran min maqafatin minallaahi wasad anani abduhu sabba suñu borom di wax suñu tubaab di wax géej gi ne ko yow géej gi seera na man jaamu yàlla képp laa laa bu bi jégale bàkkaar yi maa jëru nent bi sala yow géej ak maa yomba yow géej gi yétalal yàlla bu ko def ñett yàlla kat kawe na wala ñu di ko def ñett sooy baj baj yi duus na nga duus ngir ragal yàlla te seera na man suñu tubaab ma jaam la ba tey sëriñ bi jàll ba tey eh, jaar na baafali moom it fa la baafali aw nit la woo xam ne ñu ñu nee nit ñu dëkk maa yomba ay nit ñu ñu tudde gal waaw ñoo fa dëkk dun la boo xam mooy sëriñ Tuubaa yóbbu nañ ko fa fala naan tabaraka rabbun ni qadal haaji wax doo faqiran ghariban inda galawa ba ëpp moom it ab dund boo xam ne sëriñ Tuubaa yóbbu nañ ko fa kabla bi saar moom it ab dund la boo xam ne ba tey sëriñ Tuubaa jaar na fa diggam ak limbar wiin moom gaal bato dana ko daw juróomi waxtu door agsi moom yóbbu nañ fi bi fi sëriñ bi fi sëriñ Tuubaa naan li mun taxaa wajatu fi kabla bi sa ama xadd kafani aduwan xobi sa moom it su foofee tagg na fa yent bi liggéey fa suñu borom ci foofu ci barab boobee jaar na barab bu ñu wax matadi moom it ba tey ab dun la boo xam ne ñu ci biir géej gi léegi ba tey jaar di matadi moom fa tolloo ci la wax way wii an saani imtidaahu nat bil ma la qaytu nee tag bi ma tag yént bi nga xam ne mooy sama soppe di saxar waay moo fàtt lépp lu ma daj ci wàllak ma tëddi kon ba baral la boo xam ne bii Serigne tubaa jaar na fa ba tey ci biir juróomi at yooyu Serigne Touba nekk lambar na gas nañ paxam sawara moo xam ne gannaaw buñ ko taale ba lu fa dugg loru ñu dugal ko ci moom Serigne Touba laata ñu ko ci dugal it neen dañuy jël lu mel ni ab der am lu ñu laal ci kaw sutural ko ne ko toogal mu bañ xam ne ay wor la ñu ne ko li ngay watt ci yow ba dee dëgg toog ci Sëriñ Tuubaa toog ci garab daal sutulu ci sutulu ci biir pour bi biir pour boobu bi Sëriñ Tuubaa duggee wax nañ ne bi nga xamante ne suñu borom bu dugg na ci biir pour ba ci ci ci bañ ko ci dugalee Sidna Amaliou la laa fekk nañ ko fa kenn ku ne bëgg ko xettali Sidna Jibril ak mboolem ak ak ak malu malu malu sidna Mikaayil Israfil laa daa fekk nañ ko fa kenn ku bëgg ko dimbale Sëriñ Tuubaa taalif na fa ay taalif yu bëri ci xasida yi bañ ko bëggee génn mu ne leen ndax yàlla leen yónni wala yéen am yërmande ci man bëgg maa dimbale ñu ne ko déedéet yàlla yónniwul noonu bëgg dimbale mu bañ ne leen déedéet soxla mu lu dimbaleel yàlla waxoon maam suñu Ibrahima waxoon nee biir biir pour boobu Sëriñ Tuubaa taalif na fa ay xasida yu bëri ba maam maam maam maam maam soxantu Mariama Jaaratullaah moo ko fekk am ne daa am seen lu fees ne ko cas seen ci biti ne ko dellu ci sëb liggéey mu xool ko muy soxna jaara lu suñu Abdoulaye Bakar radiyallahu anhu mënu ko nettali nga xam ne kon léegi moom it pour booy ba mu fa duggee taali na fay téere taali na fa ay téere ba soxna jaara ñëw génn ko fa sànni ko ci biti ne ko dellu ci sëb liggéey mu gas muy soxna jaara ndeyam mu génn dara jotu ko am na teen bu xat bu dugalum boo xam ne moo ay daam ak ci téeréem yàgg na ci biir diir boo xam ne nit mu faa nekk te faatuwut gannaaw gi mu génnaat mucc dara jotu ko gannaaw gi defal nañu ay pexe xetal ko ba mu mu am bis muy bind ab tubaab bi dikk ànd ak ànd ab kël bi ab xaj mu ñu mu suñ tubaab ne tubaab bi waxal toppale sax waxal sa xaj bi bu mu laal sama kayit tubaab bi daal di sàmba booy dem ànd ak coggal ak xaj ñëw xiirtal leen sëñ Tuubaa ne leen songale sëñ bi fekk mi ngi bind mi ngi toog di bind kayit yi wër ko waaye sëñ bi neen damaa yëkkati bu mu yëkkati xalimam junj xaj bi sës ci moom la bi tàkk daj ci xali ci des ñu tàkk wuti madam bi tubaab yi daw xam ba tey yàqaluñ ko lam doon def nga xam ne kon buñ ko ni ñu ko waxee kon noonu noonu noonu lañ ko buñ ko toppee mën naa gudd waaye kon dañuy tënk xam ne yoonu géej gi tey buñ ci fanaanoon ak di ci yendu li ci liñ ciy wax te waxtu yi du ko laaj duñ ko mën a wax kon nun la fa nekke nekk fa ba nga xamante ne ndigal suñu borom ak si ne ci ma war wala si dellu si ci njaboot gi te xam ne nun lott nañ ci tudd fukkeelu fukkeelu li si tubaab jàng ko ci géej gi ci lañ niki noonu niki noonu lañ ci bindut asaka ji kenn bind ko ndax moom rek moo ko xam diggam ak yàlla lañ ci bindit asaka ja ña ko xam kenn du ko wax tuuti lañ cee mën a tudd moo tax lu ci bëri ay tënk ak gàttal la Sëriñ Tuubaa nekk fa ba ndigal suñu borom agsi ci juróomi fan ci weeru septembre mille mille mille mille mille mi ngi xam nga mi fi jóge woon 5 septembre 1995 moom la fi Sëriñ Tuubaa mu sax fa kon juróom-ñaari at ak juróom-benn weer wala li koy wala li muy topp li du bëri ci riwaay yi gën gën a gën a siiw ba ci weeru ba ci mu def ko ndax li dalee safar ba yor rajab juróom-benn weer la kon Sëriñ Tuubaa sax na fa juróom-ñaari at ak juróom-benn weer. ñëw ci njëlbeen ak baraxlu ci juróom-benn fan ya ci 1902 ba ci 1902 ba tubaab bi leen si tubaab lottale jaaxal leen amuñ ci wenn pexe lañ koy jéem a dellu si ci am réewam ci weeru novembre 1902 ko fi tolloog ba kësa si mi ama kësa si kon 1300 wex ba bam bam wëlbati ko ñibbi si noonu yi li mu leen wax mooy daf ne abu tanil ahdayi turan li nu faam xëy ri sanawat lëtu at faw neen noon yi jéggal naa ñépp mboole seen ngir jëmmi sunu borom ma xam ne moom moom moom mooy jañal yàlla ma xam dàq na leen man moom jéggal naa leen ngir jëmmi sunu moom Sëriñ Tuubaa daal fi jóge kon ci géej gi bi am liggéeyam jeexee egg si dakaar ci juróom benn fan yi baraxlu mille trois cent wet ama ak ànd ndam ak mbégte yàlla matal ko mu laq ma yàlla ko taxoon a jóg ak lépp lu mu doon sàkku not ay nonam ndax moo bind ne ba amu barisee bil firaari wa bis samaakati waxtiraari neen tubaab yi doon liwteek moom daw nañ seen doon reetaan nañ leen te waru nañu bëggun amuñ ruwaar yi mupp teeru ko rawatina sëriñ si ak niti gouvernement bi ak mboolem kilifa réew mu kenn desul mu wàcc dakaar sax fa ab diir jóge fa ñu jox ko ndigal mu ñëw ndar sax fa lu tollook fukki fan ak juróom moom la am ndar te wax nañ ni sëñ bi sax bi mu egg ndar li mu def mooy toogaan na ci bureau ba mu toogoon yeesalaat tubaab yi la waxoon ndax ba mu ne tubaab yi man benn buur laa nangu muy kenn laa nangu muy buur muy yàlla alxuraan laa nangu muy waxi dëgg yént bi mooy ndawal yàlla dañ la ko yow da ko da nga waxaat leneen sëñ tubaab toogaan na fàttali tubaab yi ne leen la waxaat fii maa ngi suuré yàlla benn buur la benn buur a am te mooy yàlla yént bi mooy ndawam alxuraan mooy wax yàlla ba mu waxee loola saq benn tubaab saqatul kenn ñu wut a wax kon ñu xam ne kon tubaab yi daal xam ne kon léegi moom sëñ bi daan na leen kon sëñ bi sax na fukki fan ak juróom ci ndar dëppoo dëppoo moom talaata la jóge ñu may tubaab yi may ko cim réewam ak ak ci mu jóge ndar talaata jooju ñëw Louga wàcc fu mbokkam Cheikh Thioro Mbacke sax fa talaata ak àllarba ak alxamis ak ajjuma kon talaata àllarba alxamis ajjuma am na foofu kon ñeenti fan yooyu mi ngi ko nekk ci mbokkam ci sox ci Coro ci Louga ba ci guddi gaaw di guddi juróomeel ci Ramadan dara ñaane foofa jaar kër sax jullo sise jóge fa jaar ci wala ñu ne juróom-benn fan waaye juróom-benn fan la suñu Mamadou Lam Diop daga ne yor yor bis ci biir ndax talaata la benn fan dañ yor yor bisab juróom-benneel ba la la agsi sànnoosi comme agsi sànnoosi noonu la ko suñu Mamadou Lam Diop daga ne radiyallahu anhu waxee ci di noppalu nit ñi da dajloo di siyaare si ñi di jébbulu ñi di sàkku si ñaan ñi di siyaare si ñi di di wax di seen soxla foofee la benn xew-xew ma ci Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Moussa radiyallahu anhu ak baytam yooyu nga xam ne da siiw na lool ndax booba dafa amoon borom juróomi téeméer yoo xam ne amul fu mu ko fayee fu ne mu ko mënta sotti mu bind juróomi way di ko saf yén yént bi ak saabaam ndax dafa wax ne faalay adun adunu ixwatin xasam faalay adunu xis ixwatin xasamtuha bayna kirami laalla an yaqduha faalaka yaa muxtaru awalu qismatin wa aleyka ya siddiqana zaniha wa aleyka ya faruqu salisu qismatin wa aleyka ya husmanana taliha wa aleyka ya laysalka taabi ya abal xasanayni noore dinina baaqiha antum kiraamun lay loolu bi jaahikum shaki nawaibi fansana shakiha kon borom juróomi téeméer yooyu nga xam ne moo ko waroon nag mu séddale ko yént bi nga def ko juróomi xaaj yent bi ne ko xaaj bi jëkk yow la war bi topp sidna Abubakar sidna Omar bi topp sidna Usman bi topp sidna Ali am nañu ne sax ba mu bindee kayit woo boobu sëñ ci géej gi ñëpp segut mu daal seet comme dee ci kayit wa keroog ba nga xamee ne sëñ baa ngi nekk sànnu na mu ne ko sëñ baa ngi ci néeg ma nga àgg neen boobu mi ngi dégg sëñ Tuubaa di bind xalima gi di sab di xit xit mi ngi dégg ne xalima gi sab rek sëñ bi bind ba rek sëriñ bi bi ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah mu daal di ne sëriñ bi ne ko lu doon say tànk mu ko xanaa xat-xati jamono rek ba mu ne ko xat-xati jamono rek sëriñ Tuubaa daal ne ko jox ma jox ma mbuus mali mu indi mu ne ko indil mee mu ne ko mel mi ne seetal lu ci nekk mu seet mu ci ne ñetti téeméer mu ne ko boo jëlee ñaar jël wàññil benn téeméer bi teg fee mu wàññi mu ne ko jële ñaar téeméer yi boole ñett yi muy juróom mu ne ko yóbbu loolu faje ko say soxla dafa daal xaaju daanub jël foofa ndax moom bi ñuy néew Sëriñ Tuubaa am na waxu ko itte ji waxu ko ne xaalis waxut dara naka mu nuyoo rek am na ñu sax sëñ bi def na ko kuutu nit mën na fa mën a fay borom ma bëgg nga xam ne ñu maa leen fi nekkal ñooñu ñooñu maa kon moom it doy waar lu ko xam te mos tëddee lu mel noonu Sëriñ Tuubaa kon nekk fa ba ci sànnu ba ba wari ba mu jullee korite saxaat na fa eh, bisab korite alxames bisab korite ba ajjum ba gaawu kaw ci takkusaan foofee la boole ki génn leen julli ndax dox bu tar waaye fanaanu fa ma nga dem kër Màkka Samba baabu wala fanaan kon ba tey muy muy ñetteel fan bu mu fa xëyee di dibéer di ñeenteel bi fan ci korite mu ñëw kër bàyyi taxam Cheikh Ibrahima Mbacke ci Mbacke Kajoor Mbacke Kajoor bu ñëwee fanaan na fa la fanaan xëyaat yendu ba altine ba ci takkusaan altine ja kon mooy bisab juróomeel ci Mbàkke Kajoor mooy bisa ndax euh, benn benn benn fan alxamis euh, gaaw dibéer altine waaw mooy juróomeel bi mu daal fay gonte dem kër Muxtaar fi nga xam ne suñu Masamba Xari Jóob na jaay suñ Basiru fa la dëkkoon foofee la suñ fanaan euh, ci bisu altine bi yendu fa xëy yendu fa talaata ba tekkusaan kon boo seetee talaata jooju boo ko seetee mooy juróom benn fan ci korite topp suñ tubaay laxase fa ñëw ñaxal kër muxtaar ma silla sax na fa ay fan am nañu ne fukki fan ak ñaar am nañu wax leneen li si Musaa Ka la anhu nett topp mu laxase fa ñëw kokki guy kër muxtaar sàmba jóob waaye fu suñ tubaay dafaa yenn waaye a fa daal fay laxase moom Serigne Touba njëkk ñett bi so ñoom ña nga defar seeni ñam waaye mosaguñ ko suñ tubaay daal ñëw ba agsi Daaru Salaam guddi àllarba ñaar fukki fan ak benn ci korité fekk fa mbokkam si Muxtaar maam Seex Anta Mbàkke mu tàmbali di ko teral ci loo xam ne booba ñu ànd ak Sëriñ te am doole kenn amanu ko waxuma laa nag booba ñu àndu leen moom nga xam ne amuñu jooj doole wax nañu sax na fukki sax na fukki fan yoo xam ne bis bu ne dana rey nag yoo xam ne bu nag yi matut gëléem lañ koy mottalee lu ci mottale ñu mottale ku gëléem léegi nag fekk Sëriñ Tuubaa ci Daaru Manaan ba maam Cerno nga Daaru Manaan googu ci diggante Tuubaa ak Daaru Salaam di ko fa defar di di tax di ko di ko waajale barab yi muy war a agsi bu fi war a kii fi war a doon këram bu agsee ba ba ba liggéey ba noppee Sëriñ Tuubaa daal koy agsi ci fan yi jëkk ci weer diggu Tabaski sa xëy da ñu ne bu laaj mbiram maam Cerno ànd ak Sëriñ Tuubaa moom kenn mënu ko meelal ci mbégte ak xol bu sedd ndax booba eh, bi sëñ bi dem doy na waar lool yëf yi metti woon na lool dem na ba ñibbisi ak jàmm dara yàquwut gannaawam maam ci maam ci taxawee lépp taxawaay bu rafet mu murid yi seen pëstëf yokk dara dellu gannaaw nos bi dara yàquwu ci nga xam ne léegi ni ko suñ Muhammadu Ndiour dëgg na leerale ne moom suñ amal suñ tubaab yi baga yëpp ci loxoom bi mu tukkee taal bi suñ tubaab yi dajale ci moom mu jiite leen ñi nga xam ne ñoom ñooy fasaka fecc ñëpp moom cerno ne ci seen kanam suñ Ahmadu Ndumbe doonoon seen jiit nga xam ne moo daa dem ko dikk ko gëmantu mu yella maam Thierno taxawoon nañ njàngam doomi Serigne Touba yi bañ mokkal ci diir bi Serigne Touba ñibbisi ci géej gi laata mu ñibbisi ñëpp mokkal nañ nos bi dara yàquwu ci nga xam ne dañuy sant ku kuy misaal ku jub ak ko tegu ci yoon ci maam Thierno ko koy misaal ni mu ko waxee fale Serigne Touba nag daal di ñëw foofu yi ci Daaru Manaan fale jullee it korite kii tabaski ko ndax korite jàll na tabaski fale jullee tabaski sax fa diir bu fale jullee daal mbir ma daal di weer na mu nekkoon laata mu sëñ Tuubaa dem rek tarbiya ga jébbalu gi ak tarbiya taali bi tegaal na ci yoon su fekkoon ba sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dama ko ci géej gi da nga ne benn la da nga naa téeméer la tey bu doon téeméer da nga naa junni na junni la tey lépp mbooloo mi nee na kenn mënu koo misaal koo fekk wër mënu sa togg da misaal lii fi yokkoo ak nu mbooloo mi sotti ko lépp lépp lépp jëm kanam kaamil yi ñu ngi koy jàng ci bëccëg di xool bu guddee ñu du ko tari xasaay di jolli ñu jàngale xam-xam ñu liggéey kër yaa ngi seen liggéey neen lépp daa fóolu lu ci doona benn ba suñu tubaab tukkeegut junni la tey kenn mënu ko misaal kenn mënu ko misaal boobee nag nee na la añaankat yi jógaat nag eh, takkaase na laxasaay ci ba yoonu gànnaaru gànnaar wa ci saabu saayu te fekk baytin la boo xam bii Sëriñ Tuubaa dafa xamal sunu borom Sëriñ Tuubaa bi mu demee ci géej gi ak njàmbaaram dafa taxoon yàlla ne ko li nga waroon liggéey ci géej gi def nga fi juróomi weer juróomi weer yooyu moom la yàlla ful mu juróomi at gànnaar te ko xamale woon ne ko itam na la wóor ni demee itam doo toogagul ndax euh, dafa am gànnaar ñu ma joxoon i cër cër yooyu ña ko joxoon nekkatuñ fa te ña leen bàyyi mënu ko wuutu te man yàlla lu jóge ci man du desiwaat ci man ma bëgg boo fa demee jël cër yi indi ko ci sa waa kër moo tax leen Sëriñ Tuubaa ne yoonu tukki bi yoonu yoonu gannaar yoonu notti la yoonu jëli waaye toon yoonu tumburanke yàlla na lu coon loolu moo war yoonu ganna yoonu gànnaar yi nga xam ne kon noonu lañ ko mën a gàttale teewul nag euh, li ñu ñu jot a tënk ak ni ñu waxee lu ci doon jumtee da nga xam ne doomu aadama bindoo matut fokk alkamalu wax wahda yàlla képp moo mat doomu aadama fokk muy juuma ko jéggalu kon mu ngeen ko diggee rek mu leer bëggoon nañ mu gën a leer bëggoon nañ mu gën a jot bëggoon nañ mu gën a rafet xam ne ñu ngeen xam ne ñun borom xam-xam ñu borom xam-xam waaye dañu jéem a ko jàng luñ mën ci leer ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi ñu def ko ñi di mbokki teel ñu mënta gàntu ñu sàkku ci xam ne lii mënuñu koo gàntu ndax bu dee wax ñu ñu ko dàq nga fi bu dee xam ko ëppale nga fi waaye ginnaaw ci nag fokk mu jéem ah jéem gi moo waral li ñu def kon noo ngi jéggul tey sant tey ñaan jotaay yi yàlla na bari lool lépp luñ fi def yàlla ko yàlla nangu yàlla ko def ay at at at yu bari te at mu di dàq moroom ma te liñ fi dégg ñi di ko jariñoo di ko jëfee suñu borom aar l'islam dimbale leen ñoom ñi doon ay ndaw ndaw yoo xam ne taxawal l'islam moo leen tax a jóge suñu borom jàppale téye seen tànk ba fu ko bëgg àggal ñu ko fa dara bañ a yàqu dara ci gannaaw ak ci kanam ñu duma saytaane dàq ko taxawal diine ji suñu yokk lépp nu ngi koy ñaan ci kàttanam ci mbaaxam ci daraje yi eh, Seexu Amadu Xaadim yi suñu wasila ak daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ndoka jërëjëf sëriñ sa Mbacké ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne andal nga ñu ko ci tukki géej gi Euh, alhamdulilahi rabbil alamin niñ ko bëggee woon amee nañ ko noonu euh, gis nañ ne sonn nga lool ci gëstu bi ndax nettali nga mboolem lu aju ci géej gi ak bi nga xam ne sëriñ bi ñëw na kon ñoo lay sant bu baax di la ñaan ñaanal yàlla di la ñaan ci ji sunu borom subhanahu wa taala mu guddal sëw fan may la wér gu yaram ba li nga yéene ci yoonu sëriñ Touba ak ci lislaam lépp euh, sunu borom defal la ko kon nag mbokk yi comme niñ ko waxee rek waxtaan wi am gum am solo tax na mbokk yi nga xam ne ñoo ko doon déglu dana am menn mbokk moo xam ne dana ci def benn taxliq muy oustaz Ahmadou Mbaw kon oustaz Ahmadou Mbaw ñu ngi lay ñaan nga njege si ñëw yow mi nga xam ne bokk nga ci ñi doon déglu waxtaan wi nga am ci taxliq boo xam ne moom koy def euh, ñi nga xam ne ñi itam ba tey suba insha allahu la ku ñu wax sëriñ mustafa Mbakke moom moo fi war a def waxtaan thème bi mu war a waxtaane nag mooy euh, éducation importance bi nga xam ne am na ko ci tabax ab société maanaam ab société ni muy ni nga xam ne éducation noonu la amee solo ci ab société ni muy mën a tabax ab société kon sëriñ boobu waxtaan suba war a waxtaan suba di sëriñ Moustapha Mbacké loolu la war a waxtaan suba insha allahu taala boobu tamit defe naa thème bu am solo la mbokku jullit yëpp war nañ koy bàyyi xel kon oustaz Ahmadou Mbaw bismillah billahi min alsheytaan irrajimi bismillahi irrahmani irrahimi wa sala allahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ku ko defal nga am ko yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñépp di leen ziyaare ci weeru koor wu tedd wii di ñaan yàlla na yàlla jéggal nu sunuy bàkkaar yàlla na yàlla nangul nu sunuy jaamu yàlla yàlla nanu ko sunu borom subhaanahu wa fulal di sant bu baax a baax sunu sëriñ bi nga xamante ni moo ñu doon defal waxtaan wi sëriñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax ci turu alwafa bi xuquqil iman di la ñaanal sunu borom dolli sa xam-xam guddal saw fan jàppale la bu baax dañ ma digal ngir ma def ci ay taaliq ci waxtaan wi nga xamante ni yaa ngi ko doon def muy waxtaan wu am solo muy kan mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul doon koo xamante ni mën na noo wax ni sëriñ tubaa du ko ñuy xam des koy gëm ndax la waykat ba waxoon wax ni yéen ñiy xalaat di xañtu yoonu Bàmba ma dolli leen ca mbër ma dem naag yan ba dal ngeenu sas wu rëy wu ngeen dul xaajal su ngeen ci doon dëkkit du ngeen ko jeexal ndax mbirum Serigne Touba xajul ci ay këyit sañeef na cee wax waaye kenn du ko jot lan moo tax loolu mu ne ngir li mu def ci ay xamee xameesut la dib dayoom ngir xaaj ba rek feeñut sab'un wa sab'una la góor gi bind waaye la feeñut rek ëpp kàttan wax na ni def na ci bayit lu àppuwul sànni ci géej gi ndax ji feef ko daganul yoon wa mu aw ba daane mboolem bëri deful wu fés wun mën a woon xarit yi yàllaa ko tegtal yoon wa jëm ca ahmadu ahmadu mujj fab ko delloo samadu sëñ tubaa moo bind ni dal leen yallaahu ala muhammadin waxaadani muhammad li samad sëñ tubaa moo bind ni dal leen yallaahu ala xayril wara waxaadani xayril wara li sir wara bur yàlla fab ko jàllaleel ko boppam ca ay makaanam foofa yàlla moo xam ngir ku mu songool daan la moo diw bàkkam te ku ko song daanu lool moo am sëñ tubaa bind ni bi razuman man birazuman yubarizul muntaximul barizaman la Bamba wax ba tax na kuy mënante teggi ko ndax bokkul ca ñuy manante daa man ci géej gi man ci mboolem jéri ji kenn xamulum kemam du kus di wàllu ji laaj leen France maroogu woon ba jekk te naan nu xool leen ko dangeen ngeen koy ñàkk dellu ko laaj ña doon signal borom ndar yàlla du buur ngir bëgg mucc lu ko jar ña nga taxaw ñuy woote gaa ñay tampe ba des ka man ci góor ñi moom du tampe keroog su dul woon ak ki man ci góor ñi tampe ya daj bambaa di bàyyub góor ñi bésub keroog ku tampe am nga suukar ak tuuti xaalis dal di daw dellu sa kër sa diina des fa àndandoog sa ngor ga nga naan siña du teem a dellu kër ga lekk ba suur ndawal gu jomb ci su gor dal di bagaasu boole kook sa suukar te naan sëriñ bu mag bi yaa nu jaaxal defal ndimal siñeel nu dem bul gàntal ku dem sa kër ba egg xam na ngay def siñe gi fii du yàq foofu suñu yëg ndax yàlla buur bi yëg na kuy deyaate manees na faa julli doo ko woote loolaay xalaat yi gaa biram ndar ku nekk naan nan siñe dellu suñu kër waaye fekk narang ba xaadimay fukkeel ba waaye moo def la tax ñu dal di leen ba daa jàll ñëw ni maa ci sës laaj leen ma man maa waral ngeen di wisit gis ngeen ma kon bàyyi leen ñi ñëpp may seenu jot man maa di ko du daw te dara du ko jot ñu maa si jóg taxaw tubaab ba naan ko kon wax nu ndax sa bi yaa ko sàkku sëñ tubaab bind ni shahidtu anna allaha rabbal xalqi wa anna ahmada rasulul xaq ñu daal di tas géew bépp bàyyi gaaña ni bamba noppi ngaa gis ak sa gaaña mu naan fu ngeen fu xam fu yàlla nekkul na ngeen ma yóbbu ba ca foofa ba ma fa sëñ tubaab bind ni lastu axaafu durra xalqin baadama fawattu amri ila rabbi sama kuy faatu saa suñ la ngëbee ba jekku nga nangu mbaa nga sànku mbaa nga faatu kii rek ka man kanam te man ginnaawam laajal ma gaay dem ba wet a xaadim la ñu fa def dee su ko wax ci ab géew ñett xamul ne ñaar a xam li siiwul jëf la ju biire gaay yi daal koy bind ku nekk naan bindeem la am kabinda ñu dal di koy kable keroog borom ndar naa ko li xew kii du moroomu menn mbër xuwatuhu lam takku xuwatal bashar bi saa ataaqa xam la ma ayal fikar won nañ kaw nag boole ko ku gaynde gasal ko am yeer muur ko moo man gaynde daa fi di fi yépp seleng lu mbaajaan ku mag a mag la moo ci gën di ndaana ñu daldi wax ni nañ ko yóbbu wiir bi teg ko fa ndax moo ma pexe ma gën a wóor ñu daal di jël Cheikh Bamba yóbbu wiir wiir mu fekk fay jinne ñu daal di koy wër jinne jox ko wenn woywu eggul naa ko ku xam lu des nu dal koy màggal ku ko xamul ku ne nu man koo sàkkal pexe mu wér ngir xam ne doon ko yàggal ndax sunu maama ku liggéeyoon ba ko fi ne nu ko xam la des moroomam nekkul Seex Bamba jël woy woowa dal koy dolli ba lépp mat day ba ñu dal koy xol am nañu aw rab wu fa teg lu dib dundam lu ñu fa teg mu wan kook bagaasam ñu teg fa Bamba boo faf gëweelu daanu ca ndox ma sàmba daw diyoolu mu daw ba yéeg ca der ba làqatu déer mu naan ko lii kiimaan la àddina du kër Seex Bamba yéem ko lool ba faf yërëm ko génne fa saatu jox ko naan ko yor ko bis boo demee jolof nga wat ca xale ndax doo fi faatu da nga giseeg sa gone mu naan ko loolu wees na man daay faatu mu naan ko tuub ko may borom xayaat xanaa yëgoon ni rab ya daan faat gaañi moo nekk noonu faatu ma man gaañi mboolem bindeef yépp bokkuma ak ñoom ca aadama awa xamal ni du ma ñoom mbooleem lu xew ci dun bi fekke naa ko bul foog ni mel ni mbir de wuute naa ko allamani maa kaana xablal xalqi man kaana lii bi karamin watil mboolem ñi àndandoo ci jublu maa lor dañoo xamul waaye dumay may kañuy lor addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani fetal yi ak seen kanu yi ñuy soqi xam nañu ñoom man maa di kan bil xaqi kon Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul doon koo xamante ni ku neex a waxtaane la kero mu xëyee Mbàkke Bari gaawu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar te woo a Cheikh Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru borom jumaa jii tey ni ko Ceerno mu ne ko Mbacke mu ne ko Ceerno mu ne ko Mbacke mu ne ko Ceerno mu ne ko Mbacke mu dénk ko njaboot gi Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadel ñaanal leen ni leen dénk naa leen yàlla ak yont bi ak seen bàyyi Ceerno dem liggéey liggéey bii ba dellu si wax ne ijaal rujuu'i ila xawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraane dama ne dañ ciy wax rek waaye mënuñu koo jeexal ma nga dajeeg noon yi jeewal ni ko sëriñ bi waxe te sëriñ bi lu mu wax lu ne da koy bind teg ko fa la dajeeg ñoom ba mu fa jógee fa la jàll Louga keroog la yenn Louga réew ma naan ko tee ngaa fetal jaar mu naan banaa ko yàllaa ne inna allaha teg yudaafiu an alladina amanu isaafi fa la jullee keroog salaatul asri ca Louga fa la sëriñ bi jullee takkusaan inda safinati bi xeyri usri ba mu sëlmalee la tabbi gaalu jéer yi gaal ga di daw sëriñ ba naan mujj jërëjëf jërëjëf kon xam naa rek damay jox sëriñ bi mu tontu bataaxel yi su ko defee lu ci des rek danañ ko indiwaat insha allahu taala suba nag sëriñ Moustapha Mbacke moo ñuy defal waxtaan ci yar ak ban euh, ihtimam ban itte ban importance la am ci société bi yar defe naa sëñ Bay Jaxate wax na ko yara yi tax ñu jël nit teg ca kaw di ko wër waaye yara yi tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw ah sëriñ bi kii day laaj ah waaw dama ko jël par benn waaw sëriñ bi mu ni mi ngi rafetlu waxtaan wi lool ginnaaw loolu mi ngi lay laaj Samba Lawbe ndax dafa dajeeg sëriñ bi walla ndax danoo ànd fii ci réew mi di laaj itam lan mooy sababu demuk Samba Lawbe àndoon ak sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ba kooku liñ ci tontu moom mooy Samba Lawbe moom sëñ bi am na benn gisaw sakkur bu mu def maa gisaw sakkur atuf bi ci tontu naar bu tudd Abdul Latif boo xam ne moo ko doon laaj ngir mu leeral tukki bi buñ xoolee ne ci mindi sëñ bi ak taalif kër yi ñoom xëy na sàmba moom fu mu mën a jaar rek tudduñ ko waaye daal biñu demee ba ci dund wir wir moom li leer moom mooy indi nañ ko fa ndax dañ ne mooy mooy mooy mooy barab bopp luñ fa mas a yóbbu duñ ko teg bët duñ fa mas a teg rek rab yu lekk bañ fa yóbbu Sëñ Tuubaa nag foofu dong lañ tudd na mook sàmbalaw be dañ leen fa boole yóbbu li ko jiitu nag moo amul benn barab bu tudd sëñ bi tudd ko taarixkat yi gisuma kenn ko ci sori ci bind loolu xëy na kon mën naa am euh, sëñ bi dafa barab yoo xam ne sàmba doom demu fa waaye ndax bu ñu lëkkaloo woon di ànd yaakaar naa fu ñu tudd sëñ bi tudd ko waaye ginnaaw boobu dong lañ nga xam ne moom lañ fa yóbbu mook sàmba boole leen kon li ñu mën a saxalagul ko daal mooy am nañ yàqee ci ne wiri moom muñ ko fa yóbbu moom sàmbala ba lañ boole yóbbu yeneen barab yi ko taarix saxal gisaguñ ko ci bind ndax xam-xam nag dafa yaatu la sabab yóbbu gi eh, la sa yóbbu sàmbalaw bi ci géej gi itam waxoon naa ko ci njëlbeen bi mooy ma abduloo mi doon bindal sàmbalaw bi eh, ma abduloo dafa dafa di dikk ñëw ndaru benn bis fekk ci ñi ànd sàmbalaw bi ku yor tàmpoo sàmbalaw bi mu abu ko tàmpoo bi ne ko indi ma seetale ba xam baax na wala déet boo ko abalee mu tàmpoo ci aw kayit ne ko bii de baax na leer na nañ kii moom tàmpoo nag da koy denc ne cell xam nga kon kii du tàmpoo sàmbalaw bi moo ci nekk ba demee ne mu bind ci bataaxel Serigne Touba ne ko Serigne mag bi bataax bi ci man sàmbalaw ba la jógee ma na nga xam ne danaa xiirtal tubaab bi ci sa kaw danaa boole tubaab bi ngeen xeex booy boo nga waaj yow Serigne bi. kon maa Abdou la bind na bi ne ne woon bind na ne suñ sëñ bi sàmbalaw bi eh, nee na dana xiirtal tubaab bi ci yow Serigne Touba waajal ba mu bindee bataax bu ko joxoon Serigne Touba mu tane waaye da ko yónnee borom dara la borom dara daal nga xam ne kon ñaara nga koy fexeel muy sàmbalaw mu mi ngi koy fexeel te ci Serigne Touba nga xam ne léegi sëñ mag bi dana dal ci kaw tubaab bi te dal ci moom te la ko sab ci sàmbalaw ba lay jóge léegi léegi ba tax boobu yi ma Abdoulaye bind na ci turu sàmbalaw bi saawale moom bindu yëgu bind ko waaye dañu jël ab tampon rek xam nga mën ngaa ñëw ci kilifa jël ab tampon bind ci ñu ne sëñ ba tampon baa ngi nii fekk yëgu ko kon la sabab sàmbalaw bi ñu yóbbu ko kon doolu ci la waxtu waxtuwaan nañ ko nekkoon kon ba mu bindee bataaxel ba bañ bindee ci ab tampon ne wax sëñ tubaab ne ko man sàmbalaw bi maa la bind bataaxel bi dinaa xirtal tubaab bi ci sa kaw kon waajal te xam ne danaa leen xiirtal ñi ngeen xeex ka ko def it bu yitoon lettre bi sàmbalaw bi kon mën naa yem foofu waaye du ko yital borom ndar nag borom yooyu yéen ñaa ñaar nga koy fexeel muy kii di sàmbalaw bi te ci Sëriñ koy jaar kon kooku foofu loolu la ci mën a leeral ci gàttal daal. jërëjëf sëriñ bi li nga leeral leer na sàmbalaw bi noonu nga ko waxee la te noonu itam am na boo demee ci Jaza Usakoor da nga fekk sëriñ bi di ko wax. Euh, dama mënta indi fa woy wa tàmbalee waaye fa mu la mooy Seex Bamba toggloo fa sàmba laax ba ba ñu noppee ñu tabbi wel di méri naaw moo gën a gaaw ca gaal ya mel na ni njanaaw noonu la ko Serigne Moussa Ka indee te lii firndeel itam bu baax ne loolu yi nga wax ni sàmba maanaam leetar boobee bind ko bokk na ci woy yi ma doon wax ndax sàmba ginnaaw ba mu àndeek sëriñ bi ba jóge wér wér keroog la sàmba dolli ko waarootu du lekk dootu naan ba far di tuuti sëriñ bi naan ko sàmba yow xalaatal sa jaarukaay yi ba ci fii lekkaatal yërëm ko lool ba wan ko lëf ci boppam musal ko ci maninam ak ay xaasam mooy du ma yor ni benn noon manal ko te maa la sàmm yor la wax ji gëm ko kon loolu leeral na ni sàmba bokkul woon ci ñu noonu sëriñ Serigne Touba loolu ay fexe la woon yu ñu fexe rek mm-hmm. kon loolu ñu gën ko cee xam ne bu baax a baax kii itam day laaj kii itam mu ni ginnaaw bi nga xamante ne rafetlu na waxtaan wi lool mu ni euh, gannaaw bi ma rafetloo waxtaan wi lool kon Serigne bi bi mu ñibbisee ci géej gi daarul manaan la giseek borom daarul moxti lay laaj wala déet laajum ñaareel bi muy laaj sëriñ bi ndax tubaab yi ñoo ko yóbbu woon euh, ci biir jolof ak lu ko sabab ak moo géej gi itam lu jiitu may sàkku ay leeral bu baax a baax wasalaam maanaam day laaj bi sëriñ bi jógee ci tukki bi fan la njëkk a giseek borom daarul moxti waaw kooku li ci tontu mooy sëriñ mag bi bi mu ñibbisee ci géej gi ndar la woo maam Thierno mu ànd ak suñu daam Abdourahmane Lo foofa lañ ko fekk fa lañ njëkk nuyoo kooku mooy tontu bu njëkk bi mooy laaj bu njëkk bi. bi ko ñaaree mooy euh, ci jolof moom moom mu géej gi ndax sëñ bi bu mu jógee ci géej gi ba dem gànnaar am fa ñeenti at wala juróom la fa jóge door a ñëw ci yéen jolof. loolu yi la ko waral mooy dañ ne bi suñ Tuubaa nekkee gànnaar Sénégal gépp di wàb dem réew mi dem daanaka kenn adduna mel luy bëgg a tukki la tubaab ne bu ñu jëliw sëñ bi mi dana jeex kon ñi daal koy jëli indi ko jolof ci yéen jolof bi ko fa indi booba am mandiri di boo xam ne ndox jafe na fa tumaranke jafe na fa ñu defee ne ñu fa yóbboo sëñ bi nit ñi duñ fa mën fa jottimaa duñ mën a dem te boobaa léegi foofa dana wéet moo waral ñu nañ koy bu ci yéen jolof ndax bu sori la naqar naa dem yooyu jamono waruwaay amut te ndox yomb fa ñu ne kon nit ñi buñ ko fa yóbboo foofa tax kenn du ko fekk dafa ñu koy bu ci yéen jolof ci yéen jolof moo mujj moo mujj yoonu géej gi ndax moom ba fa jógee la ñëw njaarim am na fa juróomi at tam dëgg la ceen jolof fa la sanc dëkk bu ñuy wax daarul man euh, daarul rahman ak daarul xuddus sanc na fa daarul rahman def fa ñetti at dem fa daarul xuddus la ko fa tubaab yi yóbboo itam bokk na ca mooy résidence surveillée dañ ko faa yóbbu woon ngir doon ko fa sànki ngir kenn du mën a jote ci moom sëriñ bi du jote ci kenn waaye ndekete woo moom la sëriñ bay wax rek ni buñ xamoon li ci dem bi daal kon sax duñ ma ko kii ndax ku may sànni ci géej gi ngir sàkku ci man ak labde booba da ngaa xamul sax lim ma ciy dikkal ki nag day laaj mu ni julli gi sëriñ bi julli ci géej gi maanaam lan mooy tegtalam daal sëriñ bi moo ko wax wala fan lañ mën a jëlee tegtal bu tegtale ni sëriñ bi julli na ci géej gi julli googu ci géej gi lu wér a luñ mën a sukkandiku ndax boo demee ci suñ Mouhamadou suñ Mouhamadou nga xam ne dellukaay la ci yoonu murid bind na loolu defe naa boo demee ci Irwa u ci leeral suñ Moussa Ka it noonu sëñ bi bind na boppam loolu ndax xam nga booy bindee ne ba mu nee ba mu duggee ba mu jullee ba dellu gaal gi labin na alimatil aadaw hindal mughriqat bi anni abdul munilu xariqat noonu yi doon bëgg defe na man géej dana ma labal xam nañ ne ab jaam laa bu amee xar baax yoo xam ne géej géej mun maa labal maa ëpp géej foofu kon bi mu jullee ci géej ba nopp la bind loolu kon julli gi géej gi sëñ bi ko waxal boppam taarixkat yi bindaan nañ jotal ci waaye nañu xam ne sëñ bi ba mu koy def defu ko ngir eh, wane daraja wala maqaama waaye nit yàlla yi dañuy def boo demee ba ba ba da ngay toll foo xam ne fii moom suñ booba bu ko ci bakkanam doon disit ndigal yàlla du ko faat la ci disaatal mooy eh, li yonent bi alayhi doon wax naan eh, al iksaabu sunnati wa tawakkulu xaali dafa am foofa mooy nit ki day àgg nit àgg foo xam ne tey képp koo xam ne yaa ngi ragal gaynde ne day fàdde gëm nit géej mën naa labal fekk yaa ngi toll foofu nga xam ne gëm nga ne yow mën naa fàdde géej mën naa labal yow boo jógee gaynde bu fàdd la boo jógee géej mu labal la waaye soo demee ba am yaqin ci ne yow euh, gaynde euh, rabu yàlla tàggat la moo ci def kàttan gi géej gi mënta labal yàlla képp mën a labal da nga àgg fa yow géej dootu la mën a labal xam koy dund sa xol gëm ko boo àggee foofu yow géej dootu la mën a labal gaan la dootu la te sax loolu du xar baax bu kawee kawee ndax gis nañ ne wàllu yu bokkut Sëriñ Tuubaa daañ dox ci ndox dox ci ndox wàllu yu koy def bari kon kiimaan gu gën Sëriñ Tuubaa weesu na foofu bu yàgg am na kiimaan yu kawe yooyu sëñ bi def wàllu mën naa dox ci ndox mi di naaw ci jaww ji nu ko neexee sëñ bi ba mu koy def defu ko ngir bakkan ak dara dafa dem ba xam ne léegi tubaab yi jàpp nañ ne léegi amul benn pexe te moom ndigalal yàlla yi lañ defe ne moom dana ko faat moon leen ne leen léegi géej ak jéeri fépp yàlla tàggatama lépp fu ma fu ma neex rek jaar mu daal dem julli loolu ma saw julli gi jërëjëf kii day laaj mu ni sëriñ Touba tubaab yi dañ koo mas a wër yor ay fetal jëmale ko daal di tiire ñoom ñépp mu jëm kaw mu ni mu ni maanaam ndax wér na walla wéru daal waaw. loolu liñ ci tontu ah ñaari nettali di ci am benn nettali bi mooy boo demee ci sëñ Mouhamad jaar jaar bon tubaab bi sëñ Mouhamad Mamoun ñang defar moom la mu fa wax daf ne moom tubaab yi bi nga xamante ne bett na sëñ tubaab bi ko fetal. kiiraay gi dox digga waa ahlu badar yàlla yàlla wuri ñu jàkkaarlu malayka yi surtout waa ko laaj waa ahlu badar ñan ndax mooy nit ñi wala ji malayka yi ne malayka yi la malayka yi ahlu la waa tubaab yi gis tiit jàq fexe ñu mucc ci suñ Tuubaa am na ñu ne dañu muri kiiraay gi rek kon foofa dañu niru ne bu ñu ko bëggee fetal gis loola kon ak di ñu laaj Sëriñ Tuubaa ne kon ndax doo jeer kon day mel ni fetal niruwul ne am na foofa waaye ben riwaay bi nga xam ne moom am na tam siiw itam xam ne nun ñi sax bind nañ ci te li ñu jàpp ne sax téere bañ ci defar suñ abi Mbàkke ak suñ mu Mbàkke Madina ak yeneen saxal nañ ne loolu am na mooy tubaab yi euh, ci am na barab boo xam ne tudduñ barab ba foo xam ne fii ñëw nañ suñ tubaab tekk boole ko garab jox fukki tubaab ak ñett fetal ne leen nag dañoo bëgg ñu ko léegi nag su ko defee bu ñu wàññ dañuy tàmbalee ci euh, lu mel 3 4 bu ñu ne zéro rek nañ teq fi ñu wax ba ak zéro rek nee na nee nee na diggante boobu rek la wëlbatiku léegi ñoom ñëpp léegi mu mel ni liñ doon taal dafa dellu ci seen kaw nga xam ne ñu ñëpp dañoo faatu xam ne tiire googu it am na ñu saxaat ne am na nga xam ne fukki fet fetal ñi ko doon jéem a tiire day mel lañ doon jéem kenn ku ne fetalam daa wëlbatiku bal bam bal bam lu teq mu dal ci kawam mu faatu loolu sax sëñ Tuubaa bi ne lu niru loolu ndax ne na waxaba li waxabu fi solasa maa yox jurul xasrata wa solasa yàlla mel ne bisab ci bisab talaata loo xam ne gàcce na fukki nit ak ñett kon am na fukki nit ak ñett ñu ne doon nañ jéem a tiire sëñ bi loolu dëpp reer seen kaw ñun ñëpp ñu faatu loolu it am na xesa bu fii buñ bind boobu diit ahlu badar bi nga xam ne moo moo sab daanga dellu dellu sigi ci géej gi ba tey ñaar yëpp mel na ne am na kon daal loolu mooy lañ ci mën a waxagul wahaba lil wahaabu fi sulasa ma axjala al asrata ma yuxjilu al asrata wa salasa defe naa loolu ma nga woon ca montagne sainte ca Gabon ku gëstu ci téere yi defe naa dana am loo ko ci fekk mu ni dama doon leerlu ba xam gaynde gi boole woon ak sëriñ bi ndax ndar lañ ko ko booleeloon wala ndakaaru lañ ko ko booleeloon waaw gaynde gi loolu lañ ci tontu mooy ndar la ndar googu yi bind kër yi bari ca lañ bind ndax wax nañ ne léegi la tax euh, géej gi si mel ne Sëriñ Tuubaa dem sëriñ si ndar lañ leen dajale woon mu juróom ñett fukki ñett ak ñett yi ñeent ñi ci daan wala ñeent ñeent ñi nga xam ne gaynde gi fàdd leen ndar la mu def suñ tubaab yi ñu yóbbu ci géej gi kon wax nañ ne léegi ndar googu nun liñ ci bind foofu lañ bind suñ moom lañ dagal ak bindkat yëpp neen ndar la gaynde gi amee woon ndax moo sabab mel na suñ tubaab dem ndax ñañ wowoon ñëpp du mel na sëñ bi ba seete ba xam ne ki ñu ki ñuy seet kii la lañ daal nga xam ne kon ñi ci des amatuñ soxla ci ñoom waaye fokk mun bu ñu yóbbu sëñ mënuñu ñàkk aw layu jaar moo taxaw ñu dajale sëriñ si waaye xamoon na ni coow li bëri bëri mooy ki ñu soxla mooy ñu aw lay wuñ jaar ba yóbbu ko moo ñu dajale sëriñ si ndar bi ñu leen dajalee ñu gëstu tànnaat te ne ba tànnee ñan biñ ci gën a ragalit signalé leen ñu bañ ñu ñu boole leen a gaynde gi Sëriñ Tuubaa ñu boole ko gaynde gi mu mu mu mu bu gi nooy mel ni xar ci wetam jamono yee ñeen dañu daal dem ci sëriñ sa ca des ne leen ñee ñoom seen mbir noppi nii yéen a ci des ña ci des nag kenn ku ne daal di gaaw signé ñu bay leen ñibbi kon mel na Sëriñ Tuubaa mooy moom lañ ci xam ne kon moo leen taxoon a jóg moo tax ñu yóbbu ko ci géej gi kon nañ xam ne gaynde gi ndar la jërëjëf ndar xam ngeen ni moo njëkkoon a nekk capitalu Sénégal ci jamono yàgg naw ba lañ ko soog a wëlwati indi ko ndakaaru kii day laaj ba xam ñaari guddi ndakaaru yi nan la demee ak lan moo ko sabab ba tey itam muy laaj nag yuñ boole woon sëriñ bi ci ndakaaru fan lañ ko ko booleeloon fan ci Dakar lañ ko boole woon ak waaw ñaari guddi yooyu nga xam ne ci lañ ko teg natt yooyu ñu waxoon li ko sabab mooy tubaab yi moom bëggoon nañ fexe jëli fi bakkana sëñ bi ginnaaw mu sëñ Tuubaa dafa jógoon jaayante ji am lu muy wuti ñu ñu xamal ko ne ko kat dañ la boole sa noonu jamono noonu yi liñ bëggoon boobu mooy ñoom fës nañ yéene sëñ Tuubaa am na lu muy sàkk loo xam ne ci noonu yi la koy amee waaye noonu yi jàpp nañ ne ñoom ñoom ñoom ñoom li ñu def te defloowu leen ku ñoo koy defee seen bopp noonu yi léegi luñ yaakaar na buñ ko defee mu faat bakkanab sëñ bi mbaa mu jëlee ko fi mbaa mu am fitna nañ ko ko teg kon guddi ndakaaru lañ jàpp ne ci nattu yi ak fitna yi nga xam ne dañu jàppoon ne buñu demee ndakaaru lañ bëgg sëñ bi dana a am moo tax ko jëm néeg bu xat baag nag waag yëpp ku ci ne la boo xam ne ñoo bëgg bakkale si tubaab far lu tuñu waxat yoon mu yoon murit fay tubaab yi li ñu bëgg taxawal ci réew mi ñu def ko te wax nañ ne nag wa euh, ma nga nekkoon ndakaar ci wetu port bi mbedd man doon boole Sëriñ tubaa kii bi foofa la nekk foofa lañ ko boolee euh, nag wi def ko mbedd mu xat moo xam ne nag yo nag yu bëggoon a jàdd du am fu mën a ci sëñ bi rek lay mën a jaar waaye sëñ boobu neñ li mën a xew bi may jub bañ jàpp ma dana këpp ci sama kaw dafa mel ni lu saxe laaf naaw timma am na ñu ne mu jubee sëñ Tuubaa sëñ am na wax ne baat junj ko mu suturli ba tey suturli bi sutur ci jaww ji neen tubaab yi tënawuñ la ci ba léegi xamuñ fu nag ba mujj waaye xam ne kon léegi nag waag ñaari guddi yeeg lépp daal lu fa lu may tëddee bakkan sëñ Tuubaa maa lu ko fi jële bañ noppalu far yoonu murit eh, kéefal sax fi kem di Sëriñ Tuubaa ne bu demutoon ci géej gi boo tuul ñëpp dugg sa sawara pexe moom moo nu tubaab bi bëggoon te yàlla faru ko ci lu daal lañ ci boole nañ kooku nag wuñ yafal wuy fadde mbedd ma noon ya dañu ko karante bisub keroog ruuga la bor gaarante sëriñ bi ne ba mu tëbee ba jëm si ci moom wuutewul ak boroomi làpp amuli buum ba mu ñëwee ba jub ko faf nërmeelu ngooj gaa ni fël lit fa kanam jibrilu loolu la nu sëñ Musaa Ka nettali Euh, ki de laaj ba xam bi sëriñ bi dem ci géej gi maanaam ci ñaata at la war a tollu daal ci saayir ak loolu lan la ci ndaw ñi mën a jànge jamono yi sëriñ bi dem ci géej gi maanaam ci yan at la war a toll ci saayir ak loolu itam lu ci ndaw ñi mën a jànge waaw sëriñ bi moom bi muy dem ci géej gi muy toll ci ñeent fukki at ak ñett ñeent fukki at ak ñaar yàpp fukki nag ñett ndax xam nga mi Mamour Anta Sali bi muy ne la suñu baa ngi ci ñaar fukki euh, at ak juróom ñu jàpp ak kii ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukki at ci gàddaa gi suñ bi gane jamono bu ñu nee bay toll ci junni at ak ñett téeméer ci la si Mamour Anta nelaw suñ bi daal di am xorriye maanaam am daal mën a taxaw ak boppam nag euh, door a dem diggante boobu nag. ñu teg ci kon fukki at ak fak euh, fanweer àllaam bi Muhammad sal nelaw bi ñu ci tegee fukki at ak ñett yooyu fukki euh, kon bu sëñ la sëñ bi daa dem ci géej gi kon sëñ bi muy dem ci géej gi muy toll ci ñeent fukki at ak ñaar dugg fukki at ak ñett kon ñeent fukki at ak ñettam daa mën nañu cël tukki loolu li ci ndaw li mën a jàng mooy ab sëriñ royukaay la yaay sama sëriñ mooy yaay sama royukaay su ko defee sëriñ bi ku xool ak njàmbaaram xool jomam xool ak dëggoom ak ak ak ak ak xool tax xitam te nga ne moom laa yaakaar am nga sa suuréy ndax yoonu murid de képp ku ci bokk ne am murid laa ba noppi nga def nga mel noo xam ne mbaa nga def loo xam ne ku ko gis ku la gis bu na doon am murid doon ci dugg da nga am bàkkaar bu toon yoonu murit te yow da nga yàq defaroo waaye képp ko yor melo waxee moom woo xam ne ku la gis yaakaar bëgg a doon am murid wala mu far jébbal ngir nii nga mel yow yaa ngi liggéey Sëriñ Tuubaa yaa ngi liggéey suñ borom yaa yaa yaa yaa ngi def lu rëy ndax ndax léegi eh, ab sëriñ mooy koo xam ne day jàng jëfe ko ba ay waxam defaru xolam defaru mbiram defaru ba luy génn ci moom rek lu ñu ma a roy lay doon Sëriñ Tuubaa ne nun la meloon kon nag léegi eh, te bëgg bëgg Sëriñ Tuubaa yi balaa wir nga teg ci roy am am na fa Sëriñ Tuubaa tag yént banaan ama la si ahbahu su daa bii fa faizun wa mahmudun qada képp ku bëgg yonent bi te roy ko la wax sëriñ bi ba bëgg gi balaa jariñ nga roy ko bëgg kese doo am njariñ am am na fu naan am na fu mu wax naan xam nga alxuraan mi ngi naan qul qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum ko kon bëgg bëgg fekkete ne bëgg nga yàlla li koy teg te mooy topp yonent bi fokk daal bëgg roy moo koy dëggal kon képp koo xam ne kii Sëriñ Tuubaa mooy sa jëwrin ku ne xam na ne yow da ngaa war a doon ab jullit bu dëggal bu lislaami boo xam ne foo teew bu ñuy bu ñuy bu ñuy julli nga man ci bu ñuy woor nga man ci bu ñuy natt asa nga man ci bu ñuy liggéey nga man fa ba noppi bu julli juróom bu ñëwee lépp lépp nga farlu ci ba noppi nag woy tooy bëgg bëgg yàlla bëgg sopp bi yàlla muy sëriñ Tuubaa ndax na nga xam ne ab sëriñ bëgg ko dafa bokk ci dafa dugg ci biir bëgg yonent bi te biir bëgg bëgg yonent bi dafa dugg ci biir bëgg yàlla kon ginnaaw bëgg yàlla farata la bëgg yonent bi la sëriñ moo fi tax taxawaayu yonent bi kon bëgg ko ni nga bëgg yonent bi day war assoq fa soq laa yuqaalifu mu sa laa yuqaalifu mu safaa fa man naxaa riddan mu rabbin tafaa xam ab sëriñ moo fa wutu yonent bi def lam daa na nga mën a dëggu ci waxe kese fokk nga di ko roy ci ay waxam du roy ci ay jëfam di jéem bu ñu wax nga naa bi du sama morom mënuma ko roy su ko defee nag kon na am murid xam ne léegi képp koo xam ne nee nga sëñ Tuubaa mooy sama roy waaye sëñ Tuubaa moom wàcc na bay na aw sasam ba mu set wane na yoon wi ñi fi nekkoon yar na leen teg leen ci yoon bind na bàyyi fi wax nañu dégg kenn amatu lay ku jaar fa la neex yàlla neex waaye ku li li Sëriñ Tuubaa moom léppam leer na ku di taalibe ne ci gannaawam nag am nga sas wu rëy ndax dañ ne yemal xiyaam Sëriñ Tuubaa na ko fa gën aw nit yaa fa gën te bëggut ay taalibe ni yaafus daa bëgg ëllëg si biir kenn ku bokk ci ñi ko sigg di ko rammale waaye bëggut ku yaafus di waccandiko loolu neex nga def tenaa sëñ bi ko mën na maa ak sëñ bi moom lim kon demee ni gëmatuma wala moo jullee dama dugg taalibi wala nga ne sax léegi duma dugg sax ak yenn sama bagage yii sëñ Saliou waxoon nañu ne Sëriñ Tuubaa neen taalib bu seytaane bëgg yàqal foofu la lay jaar nee seytaane naago la ci man Sëriñ Tuubaa mëntumaa ne na pexe koy mooy naw loolu sama mbir naw sama mbir tëdd ne sëñ bi def na lépp lu ñu defati mun mun ñooy julli li ñu këpp këpp bu ñu waree lu ñu jariñati ñun nañ gëm sëñ bi nee na foofu lay jaar waaye neen Sëriñ Tuubaa neen su ku ku jéem raw te sëñ bi lim digle li yàlla digle li wësoon digal yàlla ak digal yonent bi kon ku bàyyi li yàlla ak yonent bi ñëwoo ci dara te sëñ bi sëñ Tuubaa dafa ñëw di feddali di yeesal waaye ñëwut sos sosu fi te doon yeesal kon daal noonu lañ mën a tënk ci kooku loolu muy laaj laaj bu mujj bi mbokk mi dafay laaj mu ni daanaka sax moom xaw nga ko tontu ndax daf ni ay ndénkaan la bëggoon rek yoo dénk taalibe yi comme sëriñ bi eh, yi mu jànkoon del yépp looy dénk taalibe yi ngeen ñu man cee roy bu baax a baax dafa mel ne u jógul daanaka mooy li nga doon tontu nii rek. waaw ba tey ba tey waaw kooku mën nañ cee gën a leeralaat tuuti ndax sëriñ bi xam ne woon na ni ab taalibe tekkiwul na mooy koo xam ne rek dangay buñ tuddee sëriñ bi nga tàmbali jooy du yuuxu naa bëgg naa ko yooyu la ci war a jëkk mooy da war a jàng sa diine ba xamee farata ak sunna boo jëkkee boo jëkkee da ngay njëkk jàng ba xam ne ñu wéetale yàlla ba génn ci mucc ci bokkaale jàngaat ci ba xam ne da nga xam safar doxin mooy yu mënta ñàkk nga xam ne kenn mënu ko defee kenn jullee war a natt asaka soo jógee nag léegi nga door a sóobu ci loxo ak sëriñ ndax dafa mel ni nit ki jóg jawali ci yàlla te amoo jaaroo ci benn loxo daanaka dafa mënta nekk kon fokk nga sóobu ci ñaar loxoy sëñ buy tarbiyee bu laa defal ak bàyyil dina teg ci yoon wi ba àggale la ci yàlla loolee nag sëriñ bu mel noonu mooy sëriñ Touba ñi ko fekkoon moom doonoon ak ak ak ñu mel ni moom su ko defee léegi sóobu googu nga sóobu ci yoonu sëriñ bi gannaa boo jàngee xam sa farata di ndax sëñ bi taalibe bi tekkiwul ne dañuy jaamu sëñ bi lu ñu bari dañoo foog ne ñi gëm sëñ Touba dañu ko dañu dañuy bokkaal wala dañu koy dañu koy jaamu te yow léegi bu sëñ bi yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi natt asaka yaa ngi dem màkka yow da ngaa bëgg sëñ bi ci sa xol lu bu diglee nga góorgóor sëñ bi li yàlla digle lay digle ana kon gan bokkaale moo ne foofu léegi daal li am moo di ñu xam ne kon euh, sëriñ bi dafa nekk jëwri suñu borom te bëgg ko it xam nga yént yàlla Musaa laajoon na suñu borom ne ko yàlla dafa ne Musaa loo ma defal Musaa ne ko julli naa woor naa nat na asaka saraxe naa yàlla ne ko julli gi saw la ëllëg koor gi sa kiiraay la dalay aar asaka gi euh, asaka ji sag leer la sarax bi sa keppaar ëllëg ana loo ma defal Moussa ne yàlla wax ma loo xam ne kon su ma ko defee yow rek yaa ko moom suñu borom ne ko ndax bëgg nga sama wenn wàlli ngir man wala nga bañ sama benn ngir man xam nga suñu borom ne man xaadaa lii wàll yéen faqad azantu bil harb ku noonu sama man man yàlla lay geral kon ñun mu murid di day mel ni naa bu ñu defee ponk islam yi juróomi li ñu man dañ cee dolli bëgg Sëriñ Tuubaa te bëgg si Tuubaa yàllaa ko santaan ndax mën nañ bëgg wàlli yow yow sëñ bi yaa ngi julli di woor mayoo ko sa bopp topp ko di ko jaamu waaye yaa ngi jaamu yàlla ni mu ware waaye nag so sopp wàllu yàlla bi nga xam ne yàlla santaan ñu bëgg a wàlliyam loolu ndigal suñu borom su ko defee nag léegi yow murit bi kem am nga sëriñ bu mel nii nga xam ne ci siraatu mustaqim la jaar wane ko yow da war a topp ci gannaaw bañ jéemi jaari ñel la xam ne léegi ak taalibe gannaaw boo jàngee ba xam safarata farata soobu ci loxoy sëriñ bi dangay ngay tënku ci ndigal tënku ngay tënku ci ndigali sëñ bi sëñ bi du la digal lu weesu li yàlla digle di la tere li yàlla tere ndax sëñ Tuubaa nee na ndigal ci ñett lay jóge sëriñ Tuubaa nee na ndigal ci ñett lay jóge benn digal mooy lu jóge ci yàlla yàlla nee na dalaa digal boo jëfee yaay jariñu boo bàyyee yaay loru waaye moom yàlla du jariñu du loru ndax moo bind njariñak ak lor soxlawu leen soo jëfee ndigali yàlla yi mooy sa àjjana ëllëg ndigal yooyu lañ bële ci lay mooy sa àjjana ëllëg soo bàyyee tere yi tere yi moom jëf ko mooy war a sawar waaye soo bàyyee tere daal ci sawara nga xam ne léegi jëf jëpp ci borom lay dellu bu dellu baax ci moom lay dellu muy àjjana bu dee jëf ju bon ci borom lay këpp muy sawara kon suñu borom moom bu diglee ci moom dañ ne léegi li waral sawara wu bàmmeel yi ñu xam ne lu wér la tekkiwu ne suñu borom moo soxor di taal ay bàmmeel waaye jëfee la xam nga ni ko dañ ne buy fii la ñuy tàmbali engara ko lépp lu a jëf bu mu ba léegi ne ko sa jëf yaa ngi nii bu dee jëf yi rafet day taaru mel am xet yu neex mel noo xam ne daal di faatu léegi tàggu wa àddina lay bëgg jëf yooyu bu demee ci bàmmeel moom la ñuy def dër def koy meññet ak xéwal yi di jeex yoo xam ne danaa yàlla taxawale bis fii ci sama waa kër fekk si ma bu dee ko xam ne kii wala billah nekkoon na ci safaan ba di jëf yu bon dañ ne buy bëgg a faatu jëf yi buñ ko ko wanee dañ ñaaw ñaaw goog daal di dee léegi dem sa war a ko gën a gis jëf yi ndax jëf yi daa am yu jomal malayka te malayka day jomal day jomal jinne te jinne day jomal doomu aadama nee na jëf yi ne moom day jomal malayka su ko defee jëf yooyu ne bu nit faatoo moom la ñuy seet yàlla seet yàlla seet la mën a nekk ci sawara ñu soppi ko ko am na ñu seen i bàmmeel sawara wuy tàkk guddeeg bëccëg la am ñu seen bàmmeel ay xali sawara la ñu waxtaane ñu bittal ci am ñu seen i bàmmeel saxaar la am ñu seen bàmmeel ay jaan la am ñu seen bàmmeel ay jiit la nga xam ne léegi am na ci seen bàmmeel meññet mu dul jeex la waaye yàlla tooñu ci kenn lu waaye fekk si bàmmeel yaa ko fa jiital ibnu omar radiyallahu anhu wax naa robb ab bàmmeel ki rey gi mu rugg yàlla war ko ne ci bàmmeel mu génn ñu gis yàq yaram yi tàkk sawara jébi ba ci yow temps ba jébi ba ci yowu temps ko lépp a ngi tàkk sawara nee na mun a ibnu omar isqini isqini ibnu omar na nee ndax sama tur la ma woo wala damaa gis rek woote ne ma may ko mu naan waaja ne ko déedéet ko bu mu naan de yaram kar yaram yi dal ba bi ne kapp tëju te yaram waa ngay tàkk sawara nga gis ne kon am na ñuñ seen bàmmeel ña ngay tàkk sawara guddeeg bëccëg waaye sawar woo yàlla tikkul ne yàllaa taal sawar ngi soxor waaye seen jëf yu bon yaa ko sopp ñii seen jëf yu bon yaa sopp kuy jaan ñi ay jiit nga xam ne mu taalibe bi léegi lu mu nit ki lu mu fekk ci bàmmeel rek yàlla toll ni fepp bu dugg ko tooñ moo ko ci fekk waxoon na ne lépp waxoon na ne pour pour ci bàmmeel te fekkoo ko yaa def la ko tax la tax Serigne Saliou Mbacké waxoon nañu ne Serigne Touba nee na ku ci faatu te nekk tegu ci siraatul mustaqima jaar fu nga war a jaar mel ni nga war a mel di góorgóorlu ci jub gi nit ci ndigalam buñ la yoor ña lay yoor luñ gaaw gaaw loxo mooy jiitu loxo ña lay yoor moom Sëriñ Tuubaa nga xam ne kon ñi faatu Sëriñ Tuubaa nangu leen wala ñu dajeeg leneen dañoo ne ca leneen lu leen neex aw yoon ñooñu mën na ñëm a gis sëñ bi ndax ku aw ku lañ mën a gàttu waaye ku aw ñal ku am ku aw ak mbooy wala ñal kenn mënu la gàttu kon nag taalibe boo ci xam ne bii yow léegi xam nga ne sëriñ mooy royukaay yaay suma sëriñ maa yaay suma royukaay Sëriñ Tuubaa mooy royukaay bu mag bi royukaay tekkiwul ne dangaa war a mel ni moom baa nga jot ko waaye ci yoon wi la jaar nga xeñtu ko topp ci gannaawam bis bu la jotu bu lay gàttoon xam ne yaa ngi ci yoon wi bu fu la fekkee daal daal dimbali nga jàll kon waxtaan mën naa gën a gudd waaye daal ñu dënk gàttal ko noonu su ko defee rek te jéggalu dañ ci waxe te dëpp wut ak ma kii ñu xam ne mat damaat waaye yéene ji moom mooy mooy lépp aw yoon kon jërë ngeen jëf ku baaxul te ànd ak waaju baaxit di seenu lëf ku ànd ak ku leewuy junni seenu ci ab dërëm kon euh, lajnatul fiqhiyya ñu jox leen ngeen indi seen i laaj xaadim bismillah